الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا sadaqallahul aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina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 nekka tekki ko laajoon moom mooy Abu Maslama Sa'id ibn Yazid al-Azdi rahimahullahu ta'ala mu ne sa'altu Anas ibn Malik sa'altu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu akana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi na'layhi qaala na'am mu ne dama laaj Yonent bi sallallahu alayhi dama laaj sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ne ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan na jullee ak ay dàllam mu ne waaw loolu naka noonu gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu muy baabu salaati fil xifaafi julli yi nga xam ne buntu bi nga xam ne mooy wax ci julli ci ay xufu naka noonu gisoon nañ ci xariya say Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamante ne ko dem tuur ndox daal di jàpp daal di masaa ci kaw xufu yi bi nga xamante daal di taxaw nag daal di julli ñu laaj ko ne ko ah lii nga def moom ana lan moom moo ko waral mu ne ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sana mithla hada dama gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jëf jëf ju mel ni jëf ji nga xamante ne moom laa jëf te moom mooy julli gi ne moom la jullee ak ay xuffam ginnaaw bi nga xamante ne moom la jàppoo maanaam ba masaa ci kaw xuff yi njàppale loolu yëpp day tegtale maanaam dagan gi nga xamante ne moom la dagan ak yoonal bi nga xamante ne moom lañ ko yoonal naka na gisoon nañ ci hadith sayyidina al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom dafa wax ne wadda'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa masaha ala kuffayhi wa salla jàppal naa yenente bi sallallahu alayhi wa te li mu ci nam mooy sottil naa ko mu jàpp sallallahu alayhi wa ko moom maanaam te bi muy jàpp dafa masaa ci xufu te mu daal di julli naka noonu gisoon nañu baabun iza lam yutimma sujud bunt bi nga xamante ne maanaam day wax ne su fekkente ne sujud gi matul te waxoon nañ indi woon nañ waxu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute ndax bunt bi ak njuumte la waaw wala déet ndax ñëw gi nga xamante ne moom la ñëw ñaari yoon ci saxeex bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci jotaay bi weesu ne ci riwaayat mustamli nekku ci waaye ci riwaayatul asili ak yeneen riwaayaat yi daf cee Euh, waaye waxoon nañ li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii indi ko feneen te loolu dàkkontewul euh, te loolu dàkkontewul mooy mu ne gisoon nañ ci kon hadith sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman bi radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne mu ne dafa am moom moom ci boppam moo gis nit koo xamante ne matalu loon rukoam matalu loon sujootam waaye ba mu noppee ba julli ba pare mu ne ko yow de maa sallayta yow de julli woo ba noppi mu teg ci ne te njort naa ne li mu wax daf ko cee yegg dafa yegg ci ne law mutta mutta ala ghayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soo dee woon day maanaam soo dee woon ci lii da nga xam ne da ngaa dee ci lu bokkut ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te waxoon nañ li ko indi ci buntu eh, ci buntu sutural awra mooy ne nit ki nga xamante ne lim dafa sol isa wala boog mu sol loo xamante ne daf maanaam dafa desee dafa yam képp ci awra yi ci nëbb awraam hmm. kooku su fekkente ne dafay farax faraxee xaw tuuti maanaam yi yirim yi yëkkatiku te loolu dañ koy gis lu baree baree bare hmm. kuy gis nit ñi léeg-léeg ñuy julli nga gis ne nit ñu sol masalan bu ñu solee chemise boo xamante ne chemise bi dafa gàtt nga gis buy sëgg di siggi ak yu mel noonu rawatina bu fekkente ne daf koo farax faraxee nga xam ne defut ndànk hmm. maanaam nga xam ne du sujjóot ndànk yëkkatiku ndànk toog ndànk ak yu mel noonu maanaam lépp aju ci teggin yi nga xamante ne moom moo ci aju da ngay gis maanaam mbir maanaam day yëkkatiku te lool <coughs> day dal tamit ñi nga xamante ne ni ñu solo dafa desee mat loolu mooy li nga xamante ne amal na inshaa allahu taala moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci bunti maanaam ci bërëb bii donte dana ko indiwaat ci beneen bërëb maanaam ci biir kitaabu salaa ci ci biir Euh, buy wax ci wàllu julli ba tey insha allahu taala maanaam gisoon nañ tamit baabun yubdi dabaayihi wa yujaafi fi sujud lii maanaam buntu la tamit boo xamante ne daf koy wax ngir leeral li nga xam ne moom mooy jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne loolu dafa bokk ci baaxu imam al-Bukhari rahimahullah fi wax maanaam day faral di jëfandikoo baat yooyu ngir matale di leeral li nga xamante ne mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog muy jëfandikoo baat yi nga xamante ne moom lay jëfandikoo maanaam mooy de yeneen mooy de mu bu daan julli moom sallallahu alayhi wa sallam da daan feeñal përëg yi da daan maanaam li nga xamante ne moom mooy pok pokataan yi maanaam daf daan feeñ ndax da daan yaatal tamit li nga xamante ne moom mooy loxo yi da ka daan yaatal ci buy sujjóot mu jëfandikoo baat yu jaafi ànd ak leen ci hadith bi farraja la jëfandikoo ngir leeral rek ne baatu farraja foofu ngir ne dafa bokk farraja day day mën a tekki mbir mi mën a tekki tamit contraire bi maanaam ngir mu leeral loolu moo tax mu jëfandikoo baatu yu jaaf yi te hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu googu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon jullee loolu bari nañ comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeralee ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha salla farraja bayna yadayhi hatta yabdu bayada ibta'ihi maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli daf daan teqale diggante loxo yi ci anam goo xamante ne weexaayu foqataan yi da daan te xadis loolu euh, mu indi ko ci ñaari riwaaya mm-hmm. euh, maanaam mu indi ko ak am maanaam mu indi ko ci xadisu euh, Bakr ibn Mudar niki noonu mu indi ko ci xadisu Layth ibn Sa'd rahmatullahi ala al-jami' gisoon nañ tamit ne léegi nag ci li ko dalee woon ci buntu boobu maanaam li nga xam ne moom mooy buntu bi nga xamante ne ci la ñu dugg te moom mooy baabu fadl istiqbal qiblati yastaqbilu bi atrafi rijlayhi maanaam bunt gëneel gi nga xamante ne moom mooy ngëneelu jublu xibla tey booy jublu xibla da ngay jublu ci ci sa catu ci sa cati baaraam yi maanaam baaraami tànk yi te waxoon nañ ne ni ñu soppee baaraami tànk yi di jublu xibla naka noonu noonu la ñu soppee tamit baaraamu loxo yi di jublu xibla rawatina ci sujjóot ak maanaam ak suñu toogee ak waa bu ñuy kabbar kabbaru armal maanaam nii nga xam te ne bu ñuy julli baaraam yi xibla mu féete xibla ak yu mel noonu maanaam loolu nekk loo xamante ne dañ koo sopp ci jamono ji nga xamante ne dañuy julli te loolu mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koo sopp lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko wax indi ko nii ah, te mu daal di koy jëfandikoo jëfin jëfandikoo idaafa maanaam ne bu ngëneelu nangam maanaam te ba pare wax ne yastaqbilu kuy julli nii lay def maanaam te loolu jëfin googu moom mooy jëfinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te gisoon nañ ko jéego ci taaliq bi nga xamante ne moom mooy taaliq Abu Humayd te moom mooy Sayyidina Abdullah ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la wax ne an jëlee na ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. loolu daañ ko gis ji ci kanam inshaa Allah waaye buntu bi li ko dalee buntu bi ba juróomi buntu maanaam ci kanam lépp ci wàllu jublu xibla lay wax ak masala yi nga xamante ne ñoom ci aju ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci ay mbir maanaam ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci jublu xibla te ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne nee na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nee na man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa zaalika al-muslimu lahu al-muslimu alladhii lahu zimmatu llaahi wa zimmatu rasuulihi falaa taxfiru llaaha fii zimmatihi mu ne <coughs> képp koo xamante ne da ngaa julli suñu suñu julli gii ba pare daa dëgmal daa di jublu xibla gi nga xamante ne moom la ñuy jublu te ba pare lekk li nga xamante ne moom mooy suñu ay rendi kooku nag mooy jullit bi nga xamante ne ñeel na ko <coughs> maanaam ñeel na ko kaaraange. ak kóoluteg borom bi subhaanahu wa taala bur yàlla subhaanahu wa taala niki noonu kaaraange kóoluteg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne kon nag bu leen neenal te bu leen doye dalal mu yàlla maanaam eh, bu leen firi kóllëreg yàlla maanaam ci ci ak kóllëreew hadith boobu gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi weesu léegi hadith boobu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci jot hadith bii di ñëw taala moom la ñuy yeggale al-Bukhari rahimahullah dafa jëfandikoo euh, hadith bi indi ko ci ñetti riwaaya riwaaya bu njëkk bi nekk boo xamante ne musnad la comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee ñaareelu riwaaya bi moom mooy bu Nu'aym bi maanaam bi nga xam ne moom la jëlee ci Amr ibn Abbas mu jëlee ko ci Abdurrahman ibn al-Mahdi imam bu mag boobu nga xamante ne moom lañ wax ci suñu jotaay waxtaane ci suñu jotaay bi weesu te ànd ak subhaanallah maanaam moom ganewul kër maanaam nekkul koo xamante ne doomu nit borom xam la wala yu mel noonu déedéet moom kër gi mu ganee ak gi mu gi mu màggee xataa baayam bi ko nga xamante ne moom moo ko jur sax nekkutoon koo xamante ne dafa yitte woo xam-xam waaye nag moom terewut borom bi subhaanahu wa taala def ko imam bu màgg moom mu jëlee ci Mansuur ibn Sa'd moom mu jëlee ci Maymuun ibn Siyaa moom mu ne mu jëlee Seydina Anas radiyallahu taala anil jamii moom naka noonu loolu moom musnad la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna léegi mu def xadis bi nga xamante ne moom mooy bii nga xam ne moom mooy haddathana Nu'aym moom lay wax boobu dafa nekk loo xam ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ndax xadis bi maanaam euh, maanaam mu'allaq la wala musnad la maanaam ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom daf koo déggee ci Nu'aym euh, te insha allahu taala danañ ci ñëw léegi te moom mooy Nu'aym ibnu Hammad euh, al-A'war rahimahullahu taala wala Euh, te moom itam ndax dégg na ko ci imam euh, euh, al imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah wala dafa nekk rek loo xamante ne dafa jokk dafa dafa jokkaloo dafa dafa maanaam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala da koo taale ndax dafa am ci ay riwayat ay nusax yoo xamante ne dafay wax ne qaala Nu'aym haddathana ibn al-Mubarak hmm. am na ci beneen mu ne haddathana Nu'aym qaala qaala qaala ibn al-Mubarak maanaam yooyu yëpp am na annahu qaala qaala ibn al-Mubarak waaye li nga xamante ne moom mooy nusxa bii nga xam te ma am maanaam li xam ne moom mooy amaan na li gën a wér ci mbir mi mooy ne haddasa mooy lii mooy li mu ñëwee nii haddasana Nu'aym qaala haddasana ibn al-Mubarak hmm. ah, rahimahullahu taala waaye li nga xam ne moom lañ ci namoon rek mooy ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ah, ndax ah, maanaam musnad la wala déet beneen bi nga xamante ne nag moom mooy bi ci def moom moom moom moom muallaq la mooy bi nga xamante ne moom la wax nag moom la jëlee ci Ali ibn Abdullah ibn al-Madini rahimahullahu taala bi nga xamante moom mu euh, euh, euh, loolu ba noppi mu nekk loo xamante ne tamit mawquf la beneen bi ci des mooy ne mawquf la en même temps ndax Sayyidna Anas radiyallahu taala anhu daf ko wax te askanale wu ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ci kaw loolu ñu daal di gis kon ñaari yeneen riwaayaat yi nga xam ne ñoom ñoo ci def mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathanaa Nu'aym te waxoon nañ ko léegi mooy Nu'aym ibn Hammaad ibn Mu'aawiya ibn al-Haaris ibn Hammaam al-Misri rahimahullahu ta'aala al-A'mash moom mooy Abu Abdullah Abu Abdullah al-Khuzaa'i al-Misri al-A'war rahimahullahu ta'aala Euh, moom mi ngi génn adduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom solo na moom te saa yu solowee moom faaw daf koy lëkkale ak keneen maanaam imam al-Bukhari rahimahu jot nañ ko gis imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo ci moom waaye daf ko indi woon ci mutaabaat yi fii tamit daf koo solo ci moom mu nekk ci kaw waaye faaw daf koy lëkkale ak keneen comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee inshaa allahu taala imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox ci digganteem ak moom mm-hmm. ak ñoom maanaam kon euh, moom euh, kon ci kutubu sitta yëpp dig maanaam di nga ci fekk ay xadiisam ba mu des ci imaamu Muslim ak imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñoo solowul ci moom waaye nag sëriñu imaamul Buxaari yi ci seen niveau boobu ñoom am nañu solo ci moom ku mel ne Yahya ibn Ma'in ak al-Hasan ibn Ali al-Hulwani ak uh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak al imam Abu Hatim ar-Razi rahmatullahi ala al-jami' moom mu ne qaala uh, mu ne haddathana ibn al-Mubarak te moom mooy Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi waxoon nañu ko rahimahullahu ta'ala di imam wa Maro Euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent dix-huitième gi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom bi muy génn adduna ñoom euh, moom ñoom imaamu Maalik ñoom Hammaad rahmatullahi alayhi maanaam ñooñu génération boobu ñoom bi ñu génn adduna ci cent soixante-dix-neuvième année moom moom desandi na fi ñetti at wala euh, waaw desandi na fi ñaari at mhm. voilà maanaam ndax moom cent quatre-vingt-unième année ci la génn adduna ñoom imam Layth ñoo ku jëkk génn adduna mhm. ci cent soixante-quinzième bi mhm. ah rahmatullahi ala al jami' moom mu ne an Humayd at-Tawil waxoon nañ ko tamit Humayd ne woon nañ ñu du woon moom du woon njool waaye loxo yi ñoo njooloon moo tax ñu naan ko at-Tawil Humayd ibn Abi Humayd al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abu Ubayda dakantaram ne Abu Ubayda al-Khuzaa'i al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 142 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadith bi ci mu ci rubaa'iyaat la loolu léeg-léeg dañuy fàtte di ko di ko fàttali mm-hmm. mais ñeenti nit rek ñoo dox diggante imam al-Bukhari ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. te uh, al sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ko moom tamit maanaam moom uh, moom muy uh, saxaaba di saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di gane adduna fukki at laata gàddaay bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu la génnee adduna noonu la génnee adduna juróom ñeen fukki ak ñett wala juróom-ñeent fukki at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith te imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah nañ ci quatre-vingts cent quatre al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts hadith ci hadith Seydina Anas imam Muslim wéetoo ci quatre vingt hadith Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah ba hadith bi tamit waa Basra ñoo ko soloo tamit rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ñi ko solo ñi ñëpp waa Basra ba mu des imam al ibn al Mubarak moom Marwa Marwazi la rahimahullahu taala euh, ak euh, Nu'aym ibn Hammad moom Misri la maanaam kon maanaam ñaari Misri maanaam Misri la mu jële ko ci Marwazi mu jële ko ci Humayd at-Tawil mu jële ko maanaam mu jële ko ci waa Basra waa kon noonu la maanaam kon hadith bi dañ mën nañu wax ne wër na adduna maanaam Euh, te bu ñu xoolee nag xadis bi nga xamante ne moom moo ko jiitu bu ñu xoolee boobu moom ñëpp waa Basra lañ rahmatullahi alayhim eh, ci xadis boobu ci jëmmi xadis bi la bu njëkk bi maanaam mooy xadis 391 bi boobu moom ñëpp waa Basra lañ xadis bii nga xamante ne mooy bi ci tegu moom waa Basra ñoo ko soloo maanaam waa eh, Misra eh, Misra ak waa Marw ñoom ñoo ko soloo ci waa Basra rahmatullahi alayhim mu naan na woo qaala nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na umirtu digal nañ ma an uqaatila ci ma xeex annaas ak nit ñi hatta mbete yaquluñu wax laa ilaha illa allah maanaam te loolu moom mooy ne su fekkente ne comme ni nga xamante ne noonu la maanaam noonu la ko yeneen xadiis yi leerale maanaam buñ ñëwee maanaam ne dañuy wax ci wàllu wax wax gi nga xam ne moom lañ moom la ñuy wax ne euh, moom lay wax message bi maanaam di war a leeral li nga xamante ne moom mooy alqur'aanu karim ak sunnaam moom sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ñu ñëw ci ginnaawam ci julli ñi tamit loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li war ci ñoom moom mooy ñu jottali su fekkente ne nag nangu jottali nañ nit ñi ne ah maanaam ba nit ñi nangoo dégg loolu moom amul kenn kuñ ciy forcer ndax mu wax wala mu bañ wax waaye nag su fekkente ne nit ñi dañoo dañoo ne ko sa wax ji loo ko fi waxe ak ñoom bu boobaa du leen mayati benn choix lu dul xanaa ñu daal di tuub dugg ci l'islam wala bu ñu tuubul dugg ci l'islam mu may leen beneen beneen beneen chance moom mooy ñu daal di nekk ci ronu kaaraangeem maanaam bu boobaa ñu am lépp lu julli ñi di am sauf am na mbir yoo xamante ne dañ leen koy dañ maanaam julli ñoom duñ ci bokk. Hmm. maanaam bu boobaa dafa am benn lu ñu tuddee jizya benn xeetu impôt boo xamante ne moom la ñuy teg ci seen kaw. loolu bu dee nangu nañ ko loolu boobaa ñu daal di toog nekk ak jullit ñi hmm. waaye nag ama maanaam nanguwuñu lii nanguwuñu lee loolu moom du mën a ne maanaam kon bu boobaa ñu daal di xeex ak ñoom loolu moom mooy li nga xamante ne moom la mbir mi làmb insha allahu taala daal ko gis buñ ca yegsee te daañ ko gën a yaatal foofee insha allahu taala moom mu ne kon dañ ma digal ma xeex ak nit ñi mbete xanaa ñu daal di wax laa ilaha illa allah maanaam te ñu xam ne baatu laa ilaha illa allah nag du am doole lu dul xanaa baatu muhammadu rasulullah tegu ci sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa iza qaaluha su fekkente ne wax nañ ko loolu rek doyul de waaye ndaw dañuy julli salaatanaa suñu julli gii maanaam loolu tamit beneen mbir la mooy nit ñoo xamante ne dañoo taxaw ne ñoom bu ñu julli dañoo war a boo bu jël euh, maanaam dañoo war a takku xare dem xeexi jeeg ñoom forcer leen par force ba keroog ñu nangoo julli maanaam bu ñu xasee ba ni ay jullit lañ xattaa nodd bu ñu ko rek tey bu benn dëkk ne ñoom du ñu dañoo war a daje xeex ak ñoom ba keroog ñu nangu ne dañuy nodd maanaam ndax loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li wat euh, kon mu ne mooy wasallaw te ñuy julli salaatana suñu julli gii wastaqbalu te ñuy jublu qiblatana suñu qibla bi mm-hmm. kon loolu tamit day tegtal ne képp koo xamante ne dafay julli te jubluwul qibla yéeféer na te loolu borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci rahmatullahi alayhim maanaam nit koo xamante ne danaan day julli waaye moom moo ko tey man damay julli mais nag qibla moom du ma fa ju du ma fa jublu kooku moom loolu maanaam mooy ne yow moom kooku moom ñu borom xam yëpp dëppoo nañ ci ne kooku yéeféer la mm-hmm. ah, kon wastaqbalu ñu jublu qiblatana mu ne wa zabahu te ñuy rendi su ñu rendi yi mm-hmm. maanaam moom mooy ne bu ñuy rendi ñu rendi loo xamante ne dagan naa rendi muy benn ñaareel bi ci des moom mooy mu nekk mooy lu dagan a lekk muy benn ñaareel bi ci des moom mooy suñ koy rendi eh, ñu rendee ko ci charte yi nga xamante ne moom la ko l'islam waxe ba noppi ñu daal di lekk loola loola maanaam di tudd ci tuuru yàlla te buñ ci tudd leneen buñ ko def ngir ndëpp wala pour ngir euh, ngir ak tuur yi ñuy def wala ngir leneen ak leneen loolu yëpp dafa xaraam te dafa nekk loo xamante ne day génnee nit ci l'islam mm-hmm. loolu moom dafa war a leer parce que loolu xeetu bokkaale la bi nga xamante ne day génnee nit ci l'islam mm-hmm. loolu nag euh, maanaam kon yooyu su fekkente ne nit ki def na yii yëpp maanaam yii yëpp nag matal na ko kon ñu daal di gis ne ndegete mbir mi yamul rek ci ne wax na ne laa ilaaha illallaah jeex na noppi naa pare naa déedéet bu fekkente ne loolu wax na ko daañ ko bàyyi waaye nag waaye nag bu il faut que mu am yeneeni mbir yoo xamante ne moom mooy li muy doxale tamit mu nekk loo xamante ne dañ xamee ni kii jullit la mhm. maanaam mu nekk koo xamante ne danaan mais écoutez man wax naa laa ilaaha illallaah bàyyi leen ma ma dem sama yoon wala boog man wax naa ne voilà wax naa baatu seede yi su ma neexee bañ a julli déedéet mbir mi du demee noonu mbir mu du demee noonu parce que julli faw da nga war a def moo tax lii aw lay wu dëgër la ci kaw benn ci ci ci maanaam lay la boo xamante ne day dëgëral mazhabu xanaabila yi rahmatullah alayhim ci waral gi nga xamante ne moom la ñu waral euh, julli ci anam goo xamante ne jàpp nañ ne ku dul julli ku dul julli yéeféer la maanaam loolu euh, euh, loolu day dëgëral seen mazhab amma teqantal gi ci aju woon ndax ku dul julli yéeféer la waaw wala déet ak borom xam-xam yu wuute yi nga xamante ne moom lañ ci wuute rahmatullahi alayhim ak li nga xamante ne moom lay mooy daan yi tegu ci kaw ñooñu loolu gisoon nañ ko ba ñuy tàmbali kitaabu salaat bi walillahi alhamdu wal minna amma li nga xamante ne tamit moom mooy wax ji day dëgëral ne day day day delloo maanaam day raddu képp koo xamante ne ab caaxaankat la boo xamante ne danaan rek baatu laa ilaha illallah rek kay lislaam te julli maanaam euh, kenn du ko wax maanaam kenn maanaam julli du farata ak maanaam ay ak xeetu caaxaan yooyu yëpp nga xamante ne moom la caaxaan kat yi di wax maanaam lii daf leen di raddu mais ci anam gi nga xamante ne mooy ji mu gën a mate ak ji mu gën a leere ngir ne lii wax la goo xamante ne ki ko mooy sang-sang yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. laaj bi benn dong lay doon yow yaa gën a xam wala yeneen bi moo gën a xam mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loo ci tontu rek loolu moom boo ne boo nee maa gën a xam mooy ne nekk nga yéeféer leer boo nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a xam loolu tamit bu boobaa sa wax yooyu yëpp léegi bu day daal di dellu nekk neen nga daal di yey sa bopp loolu kon kon loolu tamit maanaam ah, hadith bi lu maanaam dalil la ci kaw ñooñ mu ne kon nag képp koo xamante ne nag matal na lii faqat kooku nag dëgg-dëgg xarumat xaraam na naa ci ñun dimaa'uhum seeni deret wa amwaaluhum ak seeni alal illaa ludul bi xaqi haa ci àq gi nga xamante ne moom mooy euh, moom moo ci Euh, moo ca war waa wa waaye nag lii am na xadis bu ñu gisoon mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ko ci kitaabul iman mooy bi nga xamante ne moom la wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne umirtu a fekk sayyidina Abu Hurayra ta wax ko radiyallahu ta'ala anhu mais umirtu an uqatila an-naasa hatta yaqulu la ilaha illa allah wa aqamu salata wa aatu zakat maanaam boobu boobu noonu loolu la ci teg mooy ñuy taxaw julli ñuy taxawal julli waaye ba pare tamit ñuy joxe azaka te loolu noonu moom mooy tegtale ne euh, kon mbir mi bu boobaa lii nga xamante ne loolu loolu lii day daal nekk beneen mbir buy wane ne euh, dalil euh, ne mafhumul muxaalafa maanaam ci mafhumul adat maanaam mafhumul muxaalafa bi nga xamante ne mooy dégg dégg ne maanaam bu waxee lii rek nga ni ah kon leneen lu dul lii nekkul condition ci ñu war laa mën a xeex wala boog ci lu mel noonu nga ni lii leneen lu dul lii bokku ci nekkoon du du condition bu boobaa dañ naan la déedéet ndax mu muxaalafa bi ndax mbir mi mafhumul adad la moo tax maanaam lim gi moom moo tax te lim googu maanaam mafhumul adad amul doole mooy mafhumul muxaalaf mafhumul adad laa yortabar maanaam deefu ko bàyyi xel ngir ne fii bu ñu xoolee yi mu lim am na beneen xadis boo xam ne limaale na leneen comme lu demee nekk joxe azaka bi te lii bokku ci woon te te te ci xadis bi tuddaale wuñ ko ci loolu bu boobaa kon dañuy xam ne am na mbir yoo xamante ne masalan tey képp koo xamante ne dafa jël kaamilu alxuraan te tay ko masalan mu jël ko sot sànni ko ci poubelle bi par exemple yu mel noonu yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ne day tegtale nit ki yéeféer la maanaam dafa am mbir yoo xamante ne boo ko defee loolu day tegtale ne waa ji yéeféer la te loolu am na ay mbir yu mel noonu Euh, waaye yi ci ëpp nag maanaam mi bu fekkee ni ki dafa juum masalan masalan yor saabu poubelle am yor kaawil euh, affaire dem ba ci poubelle bi juum au mu sànni euh, saabu poubelle bi mu sànni kaamil bi kooku dafa juum kooku <laughs> kooku moom ak ndimte gu tar moo ko laal waaye kooku duñ wax ni yéeféer la mm. mais ki nga xamante ne moo ko tey ne kaamil baa ngi nii daal di koy jël sànni ko ci poubelle bi wala mu sa mu ne kaamil baa ngi nii ñu la waaw mu daal di koy sànni ba mu wàcc mu dóor ko maanaam comme loolu kooku moom yéeféer la kooku yéeféer la loolu moom euh, moo tax ñu euh, mel noonu loolu day tegtalee nit nit ki yéeféer la te loolu bokk na ci mooy nit ki di bàyyi julli siyamaa nii ba noppi mu nekk loo xam ne dans la durée la maanaam ci lu sori la ndax waxoon nañu ci bañ tollee ci di leeral loolu ne ki ñuy wax naan julli ndax yéeféer la waaw wala déet mooy ki nga xam ne dafa bàyyi benn julli mais ki nga xamante ne dans la durée dafay bàyyi julli kooku moom yéeféer la loolu tamit ma loolu lu lu bàyyi xel la mu ne ñooñu nag euh, kon seen deret ak seen alal yëpp dafay daal di day daal di ñoŋ mm-hmm. niki loolu seen seen der seen der bii tekki euh, bi bii tekki réputation mm-hmm. boobu tamit day daal di ñoŋ mu ne illaa dul bi haqqihaa ci àqam maanaam kon bu fekkente ne nag àqu yàlla moo taxaw àqu diini ji taxaw àqu alquraan ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw niki noonu àqu ñeneen taxaw bu boobaa loola seen du seen lii rek du nekk luy tax ba seen deret ak seen alal wala book seen der di ñoom masalan tey ko xamante ne dafa jël alalu jàmbur ah, wala boog mu ba pare ne du ko delloo kooku c'est pas parce dafa yor fee alal ni man jullit laa damay julli maa ngi nii damay eh, di jëfandikoo xadiis bi dañ naan ko déedéet ndax illaa bi xaqeha lu dul ndax xaqam maanaam naka noonu ku rey nit bu fekkente ne da nga koo rey te tey ko te say mbokkam yi ñooñu baaluñu la bon ci tekkantel gi nga xamante ne eh, moo am ci biir ñan lañu war a baal ak ñu ñu war a baal ñu mën a baal ak ñu ñu mënut a baal voilà maanaam bu bokkee ci ñi nga xam ne mën nañ laa baal. bu booba wal mën nañ laa baal comme mën nañ laa bañ baal bu boobaa aussi mbokkam yi buñ ñëwee ah ñun de dañuy waaju moom faw dañ koy rey comme ni mu reyee suñu mbokk boobaa dañ lay rey mm-hmm. maanaam munoo at munoo layee xadis bi ndax illaa bi haqqiha mm-hmm. dégg nga waaye nag wa saabu seenu ceytu mm-hmm. maanaam alallahi te yàlla la aju maanaam yàlla nag moom mooy maanam moom mooy nit ñi buñ xasee ba mel nii yow yow doo doo mën a jël seen alal doo mën a naka noonu doo mën a doo leen doo mën a tuur seen deret mm-hmm. waaye nag seeni mbir nag léegi ci yàlla lay daal di aju mm-hmm. dégg nga euh, mu ne qaala qaala ibnu abi maryama mm-hmm. euh, mu ne qaala ibnu abi maryama te moom mooy sa'id ibnu hakam noonu la tudd sa'id ibnu hakam ibnu muhammad ibnu salim rahimahullahu ta'ala muy abu muhammad moom mooy dakantalam mu gën a siiwee ci sa'id ibnu abi maryama mi ngi génn mi ngi gane adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sëriñu maanaam martaba sëriñu Imam al-Bukhari yi la rahimahullahu taala maanaam moom dafa euh, dafa am lu ñu maanaam lii mutaabaa la waaye Imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko indi indi winu koo xamante ne dafa euh, daf ko indi indi wunu Euh, indi wenu maanaam loo xamante ne taw kii la euh, taaliq la maanaam daf ko indi indi wenu ta taaliq la euh, moom mu ne mu ne mu ne ibnu abi maryam mu ne qaala nee na axbarana xabaara nañu yaxya te moom mooy yaxya ibn ibn ayub al-ghafiqi rahimahullahu taala daqartalam nekk abul abbas moom mi ngi génn adduna cent soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa Misra la rahimahullahu ta'ala moom euh, siqala euh, comme ni ko ñu bari waxee rahmatullahi ala al-jami' amma Yahya ibn Ma'in moom Salih la wax waaye ñeneen moom maam li ëpp dañoo wax ne siqala rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Humayd te moom mooy at-Tawil qaala mu ne haddathana nettali na Anas te moom mooy ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu te eh, fii nag li nga xamante ne moom riwaaya bi li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko moom mooy leeral gi muy leeral ne Humayd at-Tawil dafa diggi wax ji ci Seydina Anas radiyallahu anhu loolu moom moom lay leeral ndax fi mu waxee ne ndax bële daf ne an Humayd at-Tawil an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fii nag dafa ne an eh, dafa ne eh, axbarana maanaam fii boo xoolee lépp lépp dafa jokkaloo maanaam kaala ibn abi maryama te moom sëriñam la rahimahullah mu ne qaala axbarana ah, yahya te mooy al-Ghafiqi rahimahullah qaala mu ne haddathana Humayd dégg nga maanaam yëpp ak dégg la qaala mu ne haddathana nettal nañu anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax xadis bi en fait moom ak xadis bi la ci 392 bi la bokk ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ngir benn xadis bi la Euh, bii 393 bi mooy bii di ñëw mm-hmm. mu wa qaala wax na Ali mm-hmm. te moom mooy ibn Ali ibn Abdullah mm-hmm. euh, voilà mooy ibn al-Madini euh, rahimahullahu taala al-Basri rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko gisaat ko mooy sëriñu imam al-Bukhari boobu nga xamante ne imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak Nasa'i ñoom ñoo solo moom amma imam Muslim ak imam ibn ak imam ibn Maaja rahmatullahi alayhima solo wuñ ci moom euh, moom Abul Hasan as-Sa'di al-Basri rahimahullahu taala mi ngi gane adduna 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 234 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana Xaalid ibn al-Haarith euh, te mooy Abu Usmaan al-Basri rahimahullahu taala Xaalid Euh, ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam moom la imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala daan wax ne ilayhi al-muntaha tasabbut bil basar maanaam moom la mooy daytal gi daytal gi te moom la yam maanaam terminus bi ci moom la yam Euh, ci bu ñuy dëgëral nit rek ca Basra rahimahullahu ta'ala euh, imam la boo xam te bu mag la te ci siqaat yi la bokk ci taabi'i taabi'i euh, nekk tamit bokkoon tamit ci kilifa yi waa Basra yi rahimahullahu ta'ala amma ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala nee na ma ra'aytu xayran minhu wa min Sufyan gisuma ku ko gën moom ak Sufyan maanaam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu taala kon moom maanaam kilifa la goo xamante ne ku màgg la rahimahullahu taala ca Basra moom it ak ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na haddasanaa net na Humayd te moom mooy at-Tawiil qaala nee na sa'ala laaj na Maymuun ibn Siyaah maanaam Maymuun ibn Siyaah moo laaj Anas ibn Anas ibn Maalik sayyidina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu te Maymun ibn Siyah gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu moom mooy Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, moom nee laaj na moom moo laaj Anas ibn Malik radiyallahu anhu bu boobaa li nga xamante ne tamit moom lay eh, riwaaya bii di jariñ moom mooy ne hadith bi Humayd at-Tawil moom ci boppam moo ko maanaam ngir ne eh, mu bañ a nekk loo xamante ne xam nga hadith eh, bii nii boo xoolee bu bële maanaam hadith bii Euh, comme bi bi ci kaw day leeral ne moom ci boppam moo ko dégg hmm. et que bii nag day leeral ne jëmmi hadith bi mooy jëmmi hadith bi nga xam ne moom la Maymun ibn Siyaar nettali woon fële hmm. maanaam ci benn càllale gi jëmmi hadith boobu la hmm. euh, kon moom moo laajte maanaam ne moom ci boppam moo laaj Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne ko yaa Aba Hamza eh yow yow Abu Hamza te dàkkantal la ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee mu ne maa ana mooy li xam ne yu xarrimu day xaraamal damal abdi ja deretu jaam gi wa maalahu ak alalam maanaam kon nga gis ni li tax mu nettali ko maanaam lii la mooy ne lan daf koo laaj ne ko lan mooy li nga xamante ne su amee dañuy xam ne kat kii moom deretam dafa xaraam maanaam mooy dafa nekk loo xam ne dañ koo wormal wormal boo xam ne kenn waru koo tuur mm-hmm. naka noonu alalam tamit day daal di ñoŋ. maanaam munu maanaam boo duggoon ci dëkk sax waa di di xeex ak ñoom moom booy nangu alal yi munoo nanguwaale alalam moom niki noonu booy ko booy boo bu ñuy boom nit ña fa ne it munoo leen a boo munoo ko boomaale mm-hmm. ngir maanaam ne moom ak jaam la boo xamante ne euh, ku deretam ak alalam ñoŋ la mm-hmm. fa qaala mu ne man mooy ki nga xamante ne shahida dafa seede gëm dëggal wóolu and ne lii mbir mbir mooy laa ilaha illa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 ndax mu ne wastaqbala te mu daal di jublu qiblatanaa suñu qibla maanaam loolu tamit day leeral ne wuute nañu ak yahuud nasaraan yi ngir ne nasaraan yi ak yahuud yi seen qibla du kaaba ga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wastaqbala qiblatanaa wa sallata muy julli salatanaa suñu julli ngir ne yahuud yi nasaraan yi ñoom it seen yi amul ay rukuu comme ñun niñ ko amee maanaam loolu tamit ngir leeral ne wuute nañ ba tey maanaam kon ba tey wuute nañ maanaam nga gis ne kon ñooñu mu ne wa akalata muy lekk nag dabi xatanaa suñu rendi maanaam te nga gis ne ci beneen riwaaya bu fële moom mooy wa zabaxa zabiha danaa mu rendi ñu rendi yi maanaam mooy buy rendi mu reen bi façon ñun bi ñuy rendee te it buy lekk mu lekk li nga xamante ne moom mooy li daga na lekk mu ne foofu kooku nag al muslimu moom mooy bi loxoo ñeel na ko ma lépp loo xam xamante ne lil muslimi ñeel na jullit maanaam kooku mën nañ ñi ab citoyen musulman la musulman la maanaam kooku fi mu toll lépp lu ab jullit am ci ay ci ay ci ay ci ay xàq rek ci ay droit am na ku ku xës ba mel nii boo amee moo léegi bu fekkente ne nit ki nag dafa bakkaar bàkkaarkat laa day def nangam ci bàkkaar ak loolu yëpp wala bokk nangam ci ay yenn jëf yu baax yi ko def yooyu yëpp terewul xaq yi am ci kaw jullit ñi yëpp bu buñ gisee xadis daan ni àqu jullit ci kaw moroomu jullitam nangam la wala ñu gis ci xadis ne àqu jullit nangam la wala yu mel noonu wala boog alquran di wax di wax ci bay wax ci jullit ñi ak li nga xam ne moom mooy yelloo ci ñoom xamal ni kooku ci biir wax jooju la dugg maanaam bu boobaa lahu ñeel na ko maa lépp loo xam ne lil muslimin ñeel na jullit ñi waaye tamit wa alayhi dana war ci kawam itam maa lépp loo xam ne alal muslimi day war ci kaw jullit ñi maanaam loolu li nga xamante ne moom lay tegtale mooy ne mbir mi yemul rek ci ay àq daa am tamit ay waru ay wareef maanaam kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la mooy mbir mi du ay droit am na ay devoir tamit dégg nga loolu kon loo loolu euh, kon lépp lu war jullit bi maanaam jullit bi mënte ne Euh, moo tax lii tamit xadis bii dañ ci xamee ne amul dara loo xamante ne dañ naan lii kat euh, ñun wàcc nañu maanaam en tant que jullit moom maanaam man comme que man may diw wala man ñun ñooy waa waa ñoom Samba euh, ñoom Demba ñun nangam wàcc nañu déedéet ñun ñooy ñoom Ayman ak ñoom Usaama ak ñoom Zayd ak ñoom Amru wala boog ñun ñoom ñooy ñoo ñoom Jean wala ñoom Paul kon nangam danañu wàcc déedéet amul dara lu lay wàcc lu tax <coughs> ngir ne mboolem lu war jullit mboolem lu alquran ne lii dafa farata la ci jullit wala yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko borom ko xam yi rahmatullahi alayhim yaxal ko mm. loola day daal di nekk loo xamante ne ni mu waree sàmba ni la waree demba mm. noonu ni mu waree sahaaba yi ni la waree képp kenn ci ñun mm. waaye tamit bi ñu wone am moom la ñuy am rek waaw ba mu des yi nga xamante ne nag la koy waral mooy xeeti maqaama yi ñuy taxawee ak yu mel noonu ci ay xaq maanaam ngir ne masalan tey yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala boog euh, wala boog sahaaba yi radiyallahu xor ma bi ñu leen war a jox tolloowul ak képp kenn ci biir jullit ñi xorma bi ñu leen war a jox mm-hmm. lool nag la ko waral mooy martaba bañ taxawee mm-hmm. wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy bu masalan nit boroom xam-xam yi euh, dafa am xorma yu ñuy am yoo xamante ne ñeneen ñi mën nañ koo bañ a am mm-hmm. waaye ñoo ñeneen ñi dinañ am ay xarma waaye du ñu tolloo boo naka noonu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam waajur yi àq bi ñuy am ci kaw doom du bokkul ak euh, masalan képp kenn ci biir jullit ñi àq bi muy am ci jëmmi nit ko maanaam ak yu noonu loolu euh, moom mooy euh, li nga xamante ne loolu yeneeni mbir ñoo ko waral waaye daal bu ñu jëlee nii li nga xam ne ñooy àtte yi ci zaahir nii yi ñu feeñal. loolu moom ni mu waree sàmba noonu la waree demba dong maanaam ni mu waree waliyu bi gën a mag noonu la waree ki nga xam ne moom mooy ki gën a tuuti bu dee mëneef na koo tuddee noonu mhm. naka noonu li nga xam ne moo war ki gën a tuuti noonu moo war waliyu bi gën a mag ci waliyu yi mhm. moo tax saxaaba yi ñoom amuñu droit amuñu benn droit def lu xaraam loo xam te ne man tey man ñii ñemewu ma koo def wala yéen kenn ci ñun ñemewu koo def amul droit kenn wóoyofal lu ko dara ci loolu amuñu maanaam li ñu naan kii xususiyaat bi nga xam ne moom moo tax comme li yeneen bi am mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam masalan takk lu ëpp ñeenti jabar exemple mm-hmm. loolu yeneen bi moo am droit bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam wala boo xool képp kenn ku ko neex ci biir jigéenu ñi ne ko yow mu moom naa la maanaam jël naa la soxna wala boog képp koo xamante ne euh, masalan gis soxnay jàmbur loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na am na droit boobu waaye musu ko jëfandikoo mooy képp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku mu gis sa soxna mu gis ni moom moom moom bëgg na dafa bëgg a denc soxna soos yow soxna soos xaraam na la ba faw li da ca saasiya la la la xaraam moom lool <laughs> moom mu war ko denc loolu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak alalu jullit ñëpp alalam la maanaam ñu maanaam moom ku mu gis lu mu gis ci kaw suuf moom am na am na droit jël ko moom ko moo moom ànd nag loolu yëpp musul jëfandikoo loolu noonu maanaam yooyu ay xaq la yoo xamante ne yeneen bi moom moo ko am mhm. sallallahu alayhi wasallam ku dul yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam ñoo ci am ma droit bi ma ci am ak li ak devoir yi ma ci am moom la ci képp kenn ci yéen ñi am te moom la ci saxaaba yi am moom la ci wàllu yi am et cetera mhm. amul kenn ku ci ëppale kenn mais benn la mhm. benn la voilà loolu dafa war a leer parce que euh, léeg dañuy wax wàllu loolu ndono doomu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu bokku mm-hmm. loolu bokku moom mooy yeneen bi mm-hmm. wasallam moo tax alquran ne ko xaalisatan laka min duunil mu'minina lii yow yaa ko moom ba pare waxul xaalis daa waxul li nabi de mm-hmm. ànd ak foofu bi ba aaya bi yëpp am nabi yu la doon wax yeneen bi yeneen bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba mu yegsee foofu nga xamante ne da nga mu ne a xaalisatan laka yow yaa ko yelloo ba pare min duuni mu'minin way gëm ñeneen ñëpp bokkuñ ci maanaam wow xam nga bu a xaalisatan li nabi sallallahu alayhi nit mën na ne man ko doon naa maanaam euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mat kon ma ma ne bokk naa ci déedéet mu ne ko yow la déedéet yow rek la maanaam lu waaye doon na doon loolu gi bu ko doon na loolu dégg loolu kon dafa am ci ci euh, euh, hadith bi moom mooy jëmmi maanaam taxrij bi mooy jëmmi taxrij bi nga xamante ne moom la ñu gisoon ci trois cent quatre-vingt-onze maanaam ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala baabu qiblati ahli almadinati wa ahli alshaami walmashriq laysa fi laysa fi almashriqi wala fi almaghribi qibla mu ne baabu buntu qiblati qibla ahlil madina waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wa ahli shaam maanaam ndax ak waa shaam ndax xam nga shaam dañ koy bindee shaam dañ koy bindee shaam maanaam te loolu maanaam li tax ñu tuddee ko shaam mooy euh, kasatu shaamaat maanaam bëriw bi nga xam ne moom la dëkk yi kër yi dëkk yi ni ñu jege wantoo maanaam mooy euh, Syrie Jordanie Palestine maanaam nit boo boo ko demee ngandi dëkk lañ yoon te dëkk yi tamit kër yi dañoo jegewantoo ba pare dëkk yi jegewantoo loolu moom moo tax ñu tuddee ko euh, ñu tuddee ko Sham maanaam moom euh, kon qiblay waa Madinatul Munawwara Madina rek comme niñ ko xamee yeneen ñu moo ko tuddee sallallahu alayhi a sallam wa ak waa Sham waaye wal mashriq ak waa sow jant maanaam nga gis ne euh, fii waxul wal maghrib Ah, loolu nag ñaari mbir mën na koo waral bu njëkk bi moom mooy comme li alquran wax na sarabila taqikumul ah, harra wa taqikum ba'sakum maanaam sara maanaam yiri yi leen yàlla may loolu yiri yi daf leen di fegal ah, tàngoor bi mhm. waaye ak seddaay bi mhm. waaye tuddaalewul seddaay bi mhm. comme bi yadi bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir ci sa rek ci la yiw ne maanaam ak lu ko nit Eh, ndax njariñ ak lépp ci yàlla lay jóge mm-hmm. du jóge ci kenn ku dul yàlla mm-hmm. waaye nag mu ne waaye mu daal di tudd rek lu baax daal ne bi yadikal xayru lu baax ci yow sa loxo la ne yow yàlla mm-hmm. maanaam loolu mën na nekk ne maanaam ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala jëfandikoo bi muy faral di jëfandikoo ni alquran di waxe ak ni yenente bi sallallahu alayhi di waxe man na man naa nekk ne looloo tax mu ne wal mashriq ñaareel bi ci def moom mooy ne ndax dafa fekk ne li ëpp ci waa l'islam waa mashriq la maanaam euh, foofu euh, orient li ëpp ci jullit ñi dëkk jullit ñi foofu la féete occident fii boo xoolee li fi nekk ci dëkk jullit daanaka bariwul mais orient moom daanaka ay dëkk jullit kese la voilà maanaam loolu tamit euh, ngir leeralaale maana maanaam ne looloo tax mu daal tudd seen waa xibla loolu nag muy leeral ne dëkk boobu mu ne waaw mu ne waaye nag dafa am beneen mbir bu ma lay leeralal mooy laysa amul fil mashriqi ci euh, ci penku maanaam wala penku wala maanaam wala penku mooy mooy mashriqi mooy penku wala penku wala fil maghrib du ci sow jant xibla xibla lii nag moo tax maanaam mooy waa Madina waa Madina ñoom penku euh, ak sow foofu xibla féetewu fa lool nag mooy wax maanaam maanaam boo ñëwee ci xibla bi maanaam boo taxawee fi penku ne ci boo nekkee Madina fi penku ne féete walla fi soowu féete boo ci taxawee jàkkaarloog moom li ci des nii ci sa côté bi yëpp loolu mooy xibla bi loolu la la bëgg a wax hmm. wala boog bu dee ci beneen feneen fi nga féete pour waa Saam li ci des nii yëpp moom mooy sax xibla mm-hmm. maanaam loolu moom lay wax nii maanaam nag bu ñu waxee penku nag euh, mooy fi jant bi di di di di di di sowe di voilà mooy penku mm-hmm. maanaam fi muy fenke fi jant bi di fenke moom mooy penku fi jant bi di sow jant mm-hmm. maanaam sow jant nag mooy maghrib mashriq mooy penku jant moo tax euh, lo euh, borom bi subhaanahu wa dafa def ne nubuwa gi da def ci ci da koo def mu nekk ci penku maanaam da koo def ci ci penku waaw maanaam ci jant bi fenke mhm. waaye nag euh, wilaaya gi euh, maanaam xat xat xat xat mu gi mhm. xat gi mu def ko ci penku ci ci ci ci walla ci ci mhm. euh, jant bi di sowe maanaam ngir nëbbatu gi mu nëbbatu maanaam ak làqu gi nga xamante ne moom la làqu alors que yeneen yi dañoo war a feeñ wàllu yi nag lu ëpp ci ñoom mooy ak nëbbatu voilà dégg nga loolu xikma la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala noonu la ko doxale nga gis ne euh, kon sow kon orient maanaam fi jant bi di euh, fenke penku kon loolu guñ ko waxee te ñun nag wolof yi dañuy def amalgame bu mag diggante xibla ak penku oh. maanaam ñun dañ naan la fan la penku bi féete Euh, dëkk yi mbir mi day aju ci ban dëkk nga ne bu fekkente ne da ngaa nekk euh, masalan euh, Thaïlande wala Malaisie foofu soowu ngay jublu booy julli bu dee da ngaa nekk fu deme nekk Yaman bu boobaa ci kaw ngay julli ngay féete maanaam noor bi ngay féete voilà ci kaw ngay féete boo nekkee nag comme euh, dëkk yi nga xamante ne ñoom ñooy Sham euh, euh, wala yu mel noonu loolu ci suuf ngay féete mm-hmm. sud bi ngay féete boo nekkee ci dëkk yi Europe yi bu boobaa ci suuf ngay féete nga daal di jéngu tuuti jëm ci sa ndey sa sa càmmoñ mm-hmm. wala wala wala jëm ci sa ndey loolu ah, mm-hmm. ah, ci sa càmmoñ waaw waaw sud est voilà loolu la ah non ndeyjoor la waaw ci si sa ndeyjoor la waaw ci siddu bi mais ci sa ndeyjoor ngay féete voilà loolu la kon maanaam loolu moom mooy euh, moom mooy moom mooy xeet voilà Europe ak li nga xamante euh, sud bi léegi ak kii sud est waaw voilà loolu la kon loolu moom mooy fee féetewu euh, ak ah, càmmoñ la maanaam sud ndax ci suuf la ah waaw que nord moo nekk suñ kaw sud est mooy nekk waaw voilà suñu ndeyjoor mooy sud est ci suuf ci suñu ndeyjoor suñu càmmoñ que nord mooy ci kaw est mooy suñu ndeyjoor ouest mooy suñu càmmoñ ah. su jàkkaarloo am waaw Sénégal mooy suñu càmmoñ mooy ouest est mooy côté Éthiopie yooyu mooy suñu ndeyjoor est mooy ndeyjoor donc sud est mooy ci suuf jëm côté ndeyjoor Hmm. soo nekkee ci digg euh. jàkkaarloog Maroc Sénégal mooy ouest. Euh. mooy suñu càmmoñ. soo nekkee fii. jàkkaarloo ak Maroc Afrique bi soo jàkkaarloog Maroc. Sénégal non non non boo nekkee Europe. boo nekkee France. boo nekkee France. waaw ngay xool ci le nord mooy mooy mooy comme tey bu ñu nekkee Lyon. Mm-hmm. le nord mooy lépp luy lii la yooyu noonu. waaw. li le sud mooy jëm ay Espagne. waaw waaw. Mhm. léegi mooy jëm côté Bordeaux. waaw mooy nii. waaw mooy nii. mooy yow yow boo taxawee ñi nga toogee. waaw côté bii lay neyee ci yow. nii lay neyee nii. boo yéeg Bordeaux nii nga jëm xam nga. Mhm. waaw en tout cas sud la ak est bi. voilà loolu. voilà loolu daal mooy sud bi ak est bi soo xasee ba déterminer sud bi fan la mooy. est bi mooy fi jant bi di jóge maanaam noonu nga koy natte maanaam fi jant bi di jóge moom mooy penku mm-hmm. fi muy fi jant mooy fi jant bi di jóge mm-hmm. léegi nag boo jàkkaarloo rek fi jant bi maanaam fi jant bi di jóge euh, bu boobaa foofu mooy penku mm-hmm. maanaam léegi ci fi jant bi fii boo jàkkaarloo rek fi muy jóge sa ginnaaw foofu moom mooy soow li nga xam ne moom mooy sa ndeyjoor mooy sud bi voilà sa càmmoñ mooy noor sa gi. mooy noor mu déedéet mooy mooy noor voilà bu boobaa sa càmmoñ gi mooy noor mm-hmm. léegi nag bu boobaa sud la mm-hmm. maanaam sud. Mm-hmm. ak mooy sa kanam nii maanaam bu boobaa nii la na am sa ndeyjoor la voilà loolu leer na ok <laughs> <laughs> noonu la voilà maanaam kon loolu loo noo nee na voilà <laughs> noo nee na du kon ala kulli xaal li nga xam ne mooy règle bi moom mooy ne eh, da koy natt ci selon dëkk bi nga nekk mm-hmm. ana natt nga koy xàmmee be voilà loolu te loolu dafa mat a xam ngir ne eh, far farata la boo xamante ne ci eh, fardu kifaaya la ci li ëpp ci li borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhi ne fardu kifaaya la ñu xam la naka la ba mu def pour ki nga xam maanaam pour ñu nekk ci dëkk bi mm-hmm. mais kii tukki moom nga xam ne fu mu def day tukki kooku xam ni ñuy déterminer xibla fardul ay na lay doon ci moom parce que moom day dem day faral di dem foo xamante ne du am wala bokku nekk ci dëkk yi te muy am probabilité bu bari ci di dem dëkk foo xamante ne du xam euh, du mën a déterminer xibla maanaam xam ni ñuy déterminer xibla day daal di war ci moom day ràññee ko ci moom mm-hmm. dégg nga mu kon nag euh, euh, dégg nga mu ne li qawli nabi kon ah, penku ak soow amul qibla li qawli nabi ngir wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne la tastaqbilul qiblata bi gha'itin aw bawlin walakin sharriqu aw gharribu hadith bi gisoon nañ ko hmm. mooy insha allahu taala dina ko indiwaat ci euh, dina ko indiwaat insha allahu taala maanaam ne na ngir wax yeneen bi mu wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne laa tastaqbilu bu leen jublu al qiblata qibla bi gha'itin ci euh, ci ci ci ci ci ci dem àll aw bawlin wala boog ci tuur ndox walakin waaye sharriqu féete leen penku aw wala boog gharribu féete leen sowwu maanaam kon euh, bii taaliq bi bon euh, ci baat bi indi na ko ci sunan imam sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala indi na ko Euh, waaye li nga xamante ne moom la ci jublu maanaam ngir ne dafa am ci beneen riwaaya bi muy ñëw mooy walaa biir haata bu leen ko mm-hmm. wane gan wan gannaaw mm-hmm. waaye maanaam ngir leeral ne kon li yeneen ci bi ne sallallahu alayhi wasallam ne bu leen jublu xibla euh, bi ni ki ah, bu leen jublu xibla bi boo leen dee tuur ndox ni ki noonu boo leen di boo leen demee ci wana bi mm-hmm. waaye féete leen penku wala ngir féete soow ngir ne kon ci la ñuy xamee ne ku féete penku wala nga féete sow te nekk Sham wala Madina bu boobaa nit koo jubluwoo xibla hmm. maanaam loolu la jublu ci taaleex bi ngir leeral loolu hmm. Hmm? mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn al Madini wax nañ ko léegi qaala nee na haddasanaa euh, Sufyaan te moom mooy ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Amran Maymuna mooy mawla Muhammad ibn Muzahim al-Hilali rahimahullahu ta'ala nekkoon imam bu mag rahimahullah mi gane àdduna 107e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 198e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ponkalu maam ci ponkal yi mm-hmm. nekkoon taalibi ñoom imam az-Zuhri Abu Ishaq as-Sabi'i Amr ibn Dinar Muhammad ibn al-Munkadir euh, ñoom Abu Zinad ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na haddathana az-Zuhri te moom mooy al-imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi génn gane àdduna cent cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ataa ibn Yazid waxoon nañ ko rahimahullahu taala wo tudd nañ Ataa yi nga xamante ne ah, Ataa kii ci kenn ci ñoom la nga xam ne dañoo soloo ci ay sahaaba tudd nañ ci ñeenti ñi muy Ataa Ataa kon moom Ataa ibn Yazid al-Laythi euh, rahimahullahu taala dakantam nekkoon Abu Muhammad wala boog Abu Zayd al-Laythi al-Madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent cinquième wala cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu seen hadith ñi ngi ci kutubu sitta bam def Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Khalid ibn Zayd ah, al-Ansari radiyallahu loolu moom mooy turam moom mooy nga xamante ne këram la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a fanaan Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa muy saxaaba bu mag boobu borom jaloore yu kaw yu borom gëneel yu mag yi nekkoon ki nga xamante ne fekk na Badar fekke na Badar eh, naka noonu fekke na sax eh, Aqaba Aqaba yi maanaam kóllëre yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum bokkoon ci nujabaa yi eh, radiyallahu ta'ala anhum maanaam ci maanaam ñi daan boole ci maqaamay nujabaa yi ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ci ñooñu la bokkoon Abu Ayyub te yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam tudd ko radiyallahu ta'ala anhu ne moom ci nu jabaaw yi la mm-hmm. ta'ala anhu fekke na tamit mboole mi nga xam ne maanaam xare yeneen ci bi sallallahu alayhi uh, wa alihi wa mm-hmm. uh-huh. ta'ala anhu uh, moom moo tax mi ngi génne adduna ci Constantinople mooy naan kon fu ñu adduna Euh, loolu moom moo tax euh, saa yoo xamante ne ñoom maanaam ruum yi dañoo xamoon maanaam bërëb bi nga xam ne moom mooy bërëb bàmmeelam saa yoo xamante ne dañoo am problème rek maanaam wala tawul wala yu mel noonu dañuy wuññi bàmmeel bi rek nga gis taw yi commencé wàcc loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam moo tax borom gënal gu mag la borom jaloore yu kawe la radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu nekk koo te ne ku fiir la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne noonu la ñu koy gisee ci suñu hadith bi insha allahu taala moom am na cent cinquante hadith yoo xamante ne ñu ngi ci kutubu sunna yi am na ci juróom-ñaar yoo xamante ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo benn ci haditham yi bii nag hadith bii nii muttafaqun alayhi la mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na iza ataytum saa yoo leen dikkee al-gha'ita ci maanaam bërëbu ci wadak wa maanaam boo demee ci warago foofu al-gha'ita wanag lay tekki mhm. mu ne fala tastaqbilu bu leen jublu al-qiblata qibla bi mhm. waa maanaam ngi gis ne ci riwaay bi indi ci ta'liq bi daf ni bi bawlin aw gha'itin mhm. maanaam euh, ci euh, bu leen bi gha'itin aw bawlin maanaam bu leen ci jublu ci dem wanag wala ci tuur ndox maanaam nga gis ne kon ñaari ghaa'it fii day tekki ñaari bërëb maanaam nga gis ne ba maanaa maanaa bu njëkk bi ghaa'it moom mooy bërëb bi ci boppam beneen bi ci def moom mooy dem àll gi ci boppam maanaam kon muy ñaari maanaam yoo xamante ne baatu xaalis da koo am mm-hmm. eh, kon eh, loolu moom mooy eh, loolu loolu la ñuy wax xaqiqatul lughawiyya ak xaqiqatul urfiyya mhm. ndax xaqiqatul lughawiyya ba ghaib li muy tekk mooy al-makaanul munxafid min al-ard mhm. bërëb bu suufi ci suuf si mhm. loolu lay tekk bërëb bu wàcc ci suuf si léegi nag comme ñu foofu lañ daan dem ngir mën a dem comme li wolof di wax a dem àll maanaam baatu dem àll bu ko wolof waxee li muy tekk mooy dem xam nga ci ci lughawi yi ci làkk bi mooy dem ba ci loolu rek lay mais buñ ne dafay dem àll maanaam wala lii ay dem àll la mooy ne nit ki mooy dafa dafa jonkan loolu lay tekki ah voilà wala kon <laughs> su waxee loolu baat bi day daal di teg day daal di tekki hmm. euh, moo tax loolu ma ta bàyyi xel la mooy xaqiqa urfiya euh, ak xaqiqa lugawiya hmm. am na tam beneen tekki xaqiqa shar'iyya maanaam muy ñett yooyu loolu leeraloon nañ ko ne xaqiqa moo tax ñett yi suñu amee dañuy jiital xaqiqa shar'iyya ci kaw xaqiqa euh, urfiya ah, urfiya xaqa urfiya la ñuy jiital ci kaw xaqa lugawiya maanaam mooy lan mooy fii nii ghaib bi mu ne fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin bu leen jublu qibla bi ci tuur ci ci dem àll li muy tekki moom mooy li ko li liñ ko mujj xamee léegi nag maanaam buñ nee dem àll léegi nag liñ mujj xamee ni euh, dem àll lool la lool lay tekki voilà wala wala wala waaye tekkitul rek bërëb bi ci boppam niki noonu Euh, bu nee bu leen boo leen demee ci wanag wi maanaam nga gis ne maanaam wanag wi du rek place bi nga xamante ne moom mooy place bi suufee léegi maanaam bépp bërëb boo xamante ne dañ ko maanaam nit ki daf fay dem ngir loola boobaa dañ koy tuddee raid maanaam loolu tamit beneen maanaa lay daal di yor kon loolu ngir ne lool nag la ñuy jiital ci kaw maanaa bi nga xamante ne ci cosaan étymologiquement baat bi loolu la doon tekki mm-hmm. voilà dégg Euh, mu ne euh, euh, comme tey buñ ne la yow yoon ndax yor nga billet xam ngeen ni billet mooy mooy tikki rek bu def nii boo ñu ne la yor nga billet waxuñu benn kii rek bu rectangulaire maanaam léeg-léeg li li moo ne ma jox ma billet wu cinquante euros nga daal di jël ab kayit takk teg ko ba mu def billet ngi bind ci cinquante euros jox loolu tekkiwul mm-hmm. liñ doon laaj ngir lan ngir ne xaqiqa urfiya bi maanaam baat bi li mu doon tekki étymologiquement léegi maanaa bi dafa dafa toxoo foofu dem ci beneen maanaa boo xamante ne moom la ko nit ñi di xamee ndax voilà ci maanaam mu nekk ci commun voilà ah non pas pas que figuré ak commun mais voilà mooy usage bi niñ koy voilà nit ñi buñ ko waxee liñ ciy nam voilà dégg nga euh, mu ne kon nag walakin mu ne mu ne waa waaye kon bu leen jublu xibla bi wala tastadbiruha te bu leen ko du mooyu loolu maanaam yooyu gisoon nañ ko mm-hmm. ne kon bu nit ki bu nekkee ca àll ba maanaam bu nekkee ci ndandu foy foy jublu xibla ak wan ginnaaw xibla ci buy dem wan ak wala muy tuur ndox loolu dafa daal nekk loo xam ne dañ koo tere mm-hmm. waaye dafa xaram maanaam waaye nag su fekkente ne dafa nekk ci biir dëkk bi loolu la borom xam-xam yi wuute woon ci teqantal gi nga xamante ne moom lañ ko waxoon ne li gënoon a noot insha allah mooy ne bu nekkee ci bërëb bu ñu tabax bu boobaa day daal di nekk loo xam te ne day daal di dagan nit ki mën a jublu xibla wala mu woon ko gannaaw ngir waxoon nañ ko hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu bi nga xamante ne moom gis na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw biri ji mu nekk maanaam mu nekkoon koo xamante ne dafa jublu euh, baytul maqdis maanaam jublu maanaam mooy wan ginnaaw kaaba gi te loolu li muy tekki mooy ne mooy mooy mooy ne mooy ne wana bi noonu lañ ko tabaxee loolu lay tekki mhm. euh, kon te loolu ak yeneen i xadis yoo xamante ne gisoon nañ ko mhm. te loolu leeraloon nañ ko ban ca tollee wal lillahi alhamdu wal minna mu ne walakin waaye nag ko sharriqu féeti leen penku aw wala boog gharribu na ngeen féeti sow mhm. loolu tamit waxoon nañ ci maanaam ne qibla bi kon euh, mooy diggante comme ni nga xamante ne noonu la euh, mooy ne diggante maa baynal mashriq wal maghrib qibla comme ni ko hadith bi waxe ne diggante penku ak sow bi loolu yëpp qibla la maanaam nit ki tey bu taxawee nii ñu ne fan la xibla bi ne comme niñ ko maanaam ñu jël sénario bi ñu waxoon léegi maanaam bu ñu nekkee fii ci tugal da gis ne euh, euh, sud euh, est moom mooy xibla bi ah bu ma jàkkaarlooyee ak jant bi nii damay daal di xam ne kon sama ndeyjoor ak fi ma jàkkaarloo ci seen diggante foofu laay jublu muy xibla mm-hmm. loolu la. Euh, bu boobaa euh, mbir mi kon voilà maanaam bu boobaa ni may wax mooy ni may def mooy ne euh, dama naan ah comme yëpp mooy fii mooy xibla fii nii mooy xibla bu boobaa lii lépp xibla la maanaam lii lépp man bu ma taxawee jàkkaarloo bu ma defee nii sama loxo lii lépp xibla la fu ma neex laa ciy jublu waaye nag li nga xamante ne moom mooy li gën mooy di diir xibla bi waaye su fekkente ne mais mais bu ma taxawee nii baax na su ma taxawee nii baax na et cetera. li ëpp li li am solo rek moom mooy ma jublu xibla waaye nag bu boobaa li nga xamante ne moom la borom xam-xam yi di wax foofu euh, ci lan moo war a jublu nit ki xibla boroom xam-xam yi dañ ci wuute rahmatullah euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye euh, ak shafi'i rahmatullah li ñuy wax xibla moom mooy nit ki bu jubloo bu jubloo nii maanaam ñoom li jàpp ne moom moo nit ki moo war a jublu moom mooy dënd bi maanaam dënd bi moom na fexe ba jublu xibla mm. waaye maanaam bopp bi mooy xibla ak yooyu loolu du yàq julleem mm. waaye nag dafa nekk loo xamante ne dañ koo sib ci biir bu tar ba sax léeg-léeg mën naa yegg ci xaram mm. maanaam nit ci di xool feneen fu bokkut ak ni mu war a xoole waaye dënn bi moom maadaama mi ngi jàkkaarloo ak xibla bi loolu moom moo tax maanaam dënn bi ak tànk yi bien sûr dënn bi ak tànk yi Euh, am na li nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah alayhim ak Shafi'i rahmatullah ñoom liñ jàpp rek euh, wala boog ak Hanabila yi ndax Maliki Hanafi la ak Shafi'i hmm. rahmatullah ñi Maliki ak Hanabila ñoom liñ jàpp moom mooy nit ki su fekkente ne tànk yi jublu na qibla loolu loolu rek moom moom mooy li nga xamante ne mooy li dul yàqu julli hmm. waaye xam ngeen ni dana jafe lool tànk jublu qibla ba euh, dënn bi ak bopp bi wan ginnaaw xibla bi wala mm-hmm. mu féete neneen lu bokkut ak xibla bi mm-hmm. loolu moom dana jafe am ma ba mu def ba mu feebaree su feebaree moom ni muy tëddee noonu noonu lay jubloo xibla mm-hmm. voilà su feebaree moom man ta dug masalan noonu lay jubloo ci kaw loolu maanaam jublu xibla day nekk loo xamante ne farata la ak xaal boo mën a nekk day daal nekk loo xamante ne farata la ba mu def mais su fekkente ne nit ki dafa am ay yenn yu yu jafe ci moom waaye nit ki moom bu dummóoyoo woon nii masalan tey xibla bi nekk comme niñ ko waxee nii lii lépp mm-hmm. nit ki def nii maanaam bu jublu nii kooku yàqu na maanaam ko lool moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral ci maanaam bi ndiw moo tax mu indi hadith bi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne walakin waaye sharriqu féete leen penku aw wala ba xar mu gen féete soow kon liñ ciy xamee mooy bu fekkente ne nit ki defoo féete penku mm-hmm. wala mu féete soow te bokk ci waa Madinatu Munawwara ala saakina afdalu salaam wala waa Sham bu booba na ko leer ni xiblaam maanaam mooy na xibla mm-hmm. loolu moom na ko leer ni mooy na xibla mm-hmm. masalan tey ku nekk Kébémer daal di féete soow daal di daal di féete euh, sud bi mm-hmm. maanaam daal di féete Dakar nekk Kébémer féete Dakar wala boog nga Ndar mooy sa julli yàqu la loolu moom julli woowu. kon maanaam mooy xibla day amee ci ñetti mbir bu njëkk bi moom mooy nga féete euh, maanaam boo jàkkaarloo xibla bi fi nga xamante ne moom mooy say wàll yi nga féete benn ci wàll boobu wala nga won ko gannaaw ñett yi ci lay amee maanaam sa julli gi day yàqu waaye maadaama loolu amul yaa ngi ba tey ci kanam ci kanam nii maanaam que nii nga féete wala nii walla nii loolu yàqu julli gi hmm. loolu moom ba tey yaa ngi ci xibla bi bul jubli ci jàmm tamit ak derrière voilà bul jub voilà bul jublu voilà ci wàll yi maanaam fi sa loxo yi féete ak ginnaaw gi digg ginnaaw gi fi mu féete loolu moom mooy kon julli ñi nga xamante ne maanaam mooy li li war na daal loolu julli googu loolu moom mooy li nga xamante ne moo ràññee euh, am maa nag euh, ki nga xamante ne moom mooy. Euh, maanaam muy tukki ak yu mel noonu yooyu daañ ko leeral inshaa allahu taala ci bi euh, nga xamante ne moom la ko imam al-Bukhari di leeral rahimahullahu taala mu ne wa qaala wax na Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu taala anhu nee na fa qadimnaa ñu daal di dëgmal ñu daal di dem Shaam maanaam fa wajadnaa ñu daal di fekk maraahida ay wanag yoo xam ne bu nu dañ leen a tabax qibalal qibla ci mu jublu ca qibla ba fa nan ñu daal di wa nastaghfirullah ñu daal di jéggalu yàlla maanaam ta'ala aji kay jumam fa na fa nan xarifu ci yeneen riwaaya fa nan xarifu anha maanaam mi daal di jub daal di dummóoyu xibla bi maanaam daal di jéng tuuti mm-hmm. daal di wengul maanaam loolu tamit bu boobaa euh, li nga xamante ne moom la euh, maanaam ñi nga xam ne ñooy wax ne dafa war mm-hmm. maanaam ne maanaam ne kon bu fekkente ne ci tabax yi la ak ci la lépp dafa war loolu ñen maanaam eh, ñoom lii day nekk seen lay comme niñ ko gise woon ñi nga xamante ne nag ñooy jumhur rahmatullahi alayhim te ñooy ëpp ci borom xam-xam yi li ñu rahmatullahi alayhim ñoom ne déedéet mbir mi warut li war rek maanaam mooy lii sayyidna Abu Ayyub al-Ansari def radiyallahu anhu li muy tegtale mooy ne dafa dafa dafa dafa sàmm Mm-hmm. maanaam sàmm gi la ak dafa doxale ngëneel mm-hmm. maanaam mooy ne kon nit ki tamit buy tabax wanagam li gën moom mooy mu tabax ko ci anam goo xam ne du jublu xibla te du du won ginnaaw xibla mm-hmm. waaye su fekkente ne tamit mbir moomu am na maanaam loolu yàqut dara ndax lii mu def mu mënoon na koo def su nekkee ci àll bi kon mu def ko ci nekkee ci biir dëkk tamit wàññiwut dara maanaam da maanaam dafa topp rek ngëneel yi mu ne waa ani wa an bi lii mutaabaa la boo xamante ne li muy tekki mooy hadith euh, bi jëmmi hadith bi dafa am ñaari càllale càllale bu njëkk bi mooy az-Zuhri an Ata ibn Yazid an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi ci def nag mu ne an wa an az-Zuhri ñëw na ci ba tey ci beneen ca beneen xadis boo xamante ne maam jëmmi xadis bi ñëw na ci geneen càllale boo xamante ne dafa jógee ci imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu ne an Ata mu jël ci Ata ibn Yazid al-Laythi rahimahullah qaala mu ne sami'tu dégg naa Aba Ayyub te mooy Abu Ayyub al-Ansari an an-Nabi mu jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mislahu kemam maanaam lu mel nii ndax gis nañu ci hadith ba la weesu nahwahu maanaam mooy hadith 390 bi. gisoon nañ ci wa qaala Layth haddathanii Ja'far ibn Rabi'a nahwahu fii ñu gis wa an az-Zuhri an Ataa qaala sami'tu Abu Ayyub al-Ansari an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mislahu maanaam li muy tekki maanaam mislahu moom mooy jëmmi baat yi la bu doon nahwahu moom mooy maanaa bi ñooyam loolu moom mooy li nga xam ne moo leen teqale walillahi alhamdu wal minna hadith bi Eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 144 fii rek la ko indi waat maanaam kon ñaari yoon yii la ko indi dégg nga hmm? eh, imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro 264 imam Abu Dawud indi na hadith numéro 9 imam at-Tirmidhi hadith numéro 8 imam an-Nasa'i hadith numéro 20 ak 21 ak 22 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 318 ak imaamu Maalik rahimahullah indi na ko hadith numéro 519 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 23514 23519 23524 23536 23559 23567 ak 23579 waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ñoo solo hadith bi rahmatullahi ala al-jami' imam al-Bukhari rahimahullahu taala teg ci ne baabu buntu qawli taala wax bi nga xam ne moom la buur yàlla moom borom bi subhaanahu wa taala wax ne wattaxizu min maqaami ibrahima musalla wattaxizu jàppe leen min maqaami ibrahima ci maqaama ibrahima bi musalla maanaam julliwaay maanaam imam al ku mel ne Hasan al-Basri rahimahullahu taala moom musalla li mu ko firee moom mooy euh, qibla dégg nga am na ñeneen ni imam kom ko ki nga xam ne mooy imam al-Mujahid rahimahullahu taala moom li mu ko moom mooy muddaa mooy bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy ñaane wala boog euh, maanaam kon nga gis ne euh, li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii nii moom mooy muy leeral ne bu ñuy julli dañuy jublu maqaama Ibrahima waaye nag li nga xamante ne amaan na mooy li gën a dëgër moom mooy hadith bi nga xamante ne ak Daraqutni ak imam ibn abi shayba rahmatullah ak ñeneen solo nañ ko moom mooy ak maam ci tafsir kat yi maanaam da ngay gis ci téere tafsir yu bëree bëri dañu koy indi xadis boobu bi nga xamante ne moom la yén sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu wax ne damaa ñëw ci jumaa ji da dañoo ñëw Kaaba ga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def tawaaf ba noppi nee na ma ne ko afalaan ala ala nattaxizu maqaama Ibrahima musalla maanaam waa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaar du nu def maqaamu Ibrahima mu nekk fu ñuy jullee mu daal di wax ne ah, ah waaw balaa ci beneen riwaaya mu ne naam ahan kay rek maanaam aaya bi ngir wax loola maanaam loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne moom la ñu tuddee mu muwaafaqaatu Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam mooy ne Seydina Omar radiyallahu ta'ala li nga xam ne noonu la doon ay waxam ak ay xalaatam ni mu doon dëppoo ak li nga xamante ne moom la alquran di wàcce te booba wàcce gu maanaam loolu yëpp day maanaam te loolu mooy tegtale ne li mu ci jublu kon moom mooy ne place la boo xam ne dañ koy dañ koy julli muy mooy ginnaaw bi nga xamante ne moom lañu nekk moom lañu ñu euh, euh, maanaam place bi ñuy julli ginnaaw bu ñu tawaafee bu boobaa loolu ngir sababu day gaa day gën a dëgëral boobu firiwin waaye terewul yeneen firi yëpp mën a jug euh, amma fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci namm moom mooy ne dañ koy maanaam dañ koy jublu qibla maanaam te moom mooy lan bu boobaa day daal di dëgëral li nga xamante ne moom la eh, moom la ñu wax ne maqaama Ibrahima maanaam borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dañ cee wuute ndax lan mooy maqaama Ibrahima am na ñu xamante ne dañoo jàpp ci salaf yi rahmatullah alayhim ne maqaama Ibrahima moom mooy eh, xeer woowu nga xamante ne moom la soxna yi eh, Seydina Ismaila alayhi salaatu wa salaam tegaloon moom Ibrahima alayhi salaam maanaam bi ñuy tabax Kaaba gi maanaam mooy bi mu ci mu ci taxawee noonu. loolu moom mooy maqaam Ibrahim te loolu mooy voilà moom la ñu def noonu kii bu boobu noonu euh, booy xoolee Kaaba gi dina am benn kii bu jaune bu fa nekk Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko déplacé mais sinon dafa susoon Kaaba gi ndax ci la taxaw ngir mën a teg brique yeeg yu mel noonu euh, loolu moom mooy maqaam Ibrahim am na beneen bi ci def moom mooy ne euh, ne maqaam Ibrahim mooy xaramul makki bi yëpp mooy makk gi yëpp. foofu yëpp maqaam Ibrahima la te moom mooy bërëb bu boobaa maqaam foofu li muy daal di tekki du rek taxaw bi fi moom Ibrahima alayhi salaam taxawal waaye li muy daal di junj moom mooy ne moom ci boppam maanaam moom mooy ki ko eh, ko jox gëdd bi mu amee boobaa day daal taxaw taxawaay boobu lool moom moo tax foofu yëpp ñu mën koo tuddee maqaam Ibrahima te bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne day daal di tolloo ak li Alxuraan wax ne. bi mu naan fa wall fa walli wajhaka shatr al masjid al haram na nga daal di dëgmalal sa gi mu daal di jublu ci jumaay Kaaba jumaay ji ñu xormaal gi te bu boobaa tamit day daal di dëgëral ne jumaay gi ñu xormaal gi yemul rek ci jëmmi Kaaba gi yemul tamit ci jëmmi jumaa gi waaye day daal di nekk loo xamante ne maanaam mooy makk gépp dañ koy tuddee masjidul haram comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ne. aaya bi wax ne subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina loo innahu huwa as-sami'u al-basir aaya boobu day bi muy wax naan masjid al haram maanaam ne gàcce nga àllama buur yàlla mi nga xam te ne moom moo tukkil jaamam mu jugee ci jumaa yi dañu ormal ja jëmi te jumaa ja gën a sori bu boobaa jumaa yi dañu ormal ga li muy tekki rek mooy màkk jib donc ngir ne tukki bi jugewul ci kaaba gi waaye ci E, benn kër ci biir këru ma yi ca la jóge maanaam loolu kon e, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ko nii bu boobaa dafa am benn mbir moo xamante ne moom mooy lay leeral mooy ne su may julli su fekkente ne damaa nekk ci kaaba gi jëmmi kaaba gi laa maanaam bu boob maanaam ci jumaa ji laa ne bu boobaa daal di dëgmal kaaba gi ci boppam bu boobaa fu mu féete ci biir kaaba gi foofu laa war a féete loolu mooy benn bu fekkente ne dama nekk ci bit ci biir ci biti jumaa ji bu boobaa ma daal diir li nga xamante ne moom mooy jumaa ji mais ma nekk biir Makka ba tey bu boobaa jumaa ji lay diir obligé wu ma ma ne fokk Kaaba gi lay diir jumaa ji lay diir beneen bi ci def moom mooy su ma nekkee ci biti maanaam ci beneen dëkk bu mën a doon bu boobaa nag Makka ci boppam rek lay diir dootuma diirati Kaaba gi ci jëmmi boppam ngir jafe gi nga xamante ne moom la jafe di diir Kaaba gi ci jëmmi boppam di jafe ak di diir jumaa ji ci jëmmi boppam di jafe waaye bu ma xamee ni màkk fii la féete rek maanaam ma jublu foofu loolu loolu lay daal di tekki bu boobaa kon bu boobaa wattaxidu min maqaami ibrahima musalla bu boobaa loolu lay daal di tekki loolu mooy wàllu foo mën a féete te dëgmal maqaami ibrahima rek bu boobaa kon nga faa jullee loolu tamit day daal di tegte leneen maanaam ngir ne maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom mooy xaritu yàlla bi maanaam moom mooy xaritu yàlla bi moo tax secret yi tabax kaaba gi borom bi subhaanahu wa ta'aala jox secret tabax kaaba gi euh, moom mooy moo tax comme moom maam Ibrahima moom mooy xaritu yàlla mooy xarit nag mooy ki nga xamante ne da ngeen a jaxasoo ci gépp anam da ngeen a jaxasoo ba nga xamante ne comme li nga xam ne taxallalta maslaka ruha minni wa liza summiya al xalilu xalil maanaam da xarit bi kii kii daf ni ko yow de da ngaa jaar fépp foo xam ne la nga fépp foo xam ne sama ruux dafa jaar ci man loolu moo tax ñu tuddee xarit xarit. feeg nit ki yëggul foofu nekkagul sa xarit moo tax ki nga xam ne moo nekk xaritu yàlla mooy ki nga xamante ne maanaam borom subhaanahu wa ta'aala moo ko tànn mu nekk secret xiblaam tax moom moo tabax kaaba gi naka noonu moom lañ jox baytul maamuur ca kaw juróom-ñaareelu asamaan moo tax bu ñuy julli salaatu ibrahima bi am doole moo tax salaatu ibrahima bi moom mooy jëmmi mboolem salaatu ala salaatu ala nabi yëpp seen jëmm maanaam corpus corps bi mooy salaatu ibrahimiya moo tax ci biir julli salaatu ibrahimiya moo ci gën beneen salaatu ala nabi bu mën a doon moo tax bu ñuy taayee bu ñuy paree ba day def salaatu ala nabi maam salaatu ibrahimiya moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak xam ngëneel gi mu xam ci yeneen i salaatu ala nabi bi nga xamante ne moom la ko saxaaba yi radiyallahu anhu laaj ne ko dañoo bëgg nga jàngal na maanaam xam nañ bu ñu julli xam nañ ni ñu nu ñuy nu nu ñuy ñu lay nuyoo xam nañ mais lu ñuy jullee ci yow loolu xamuñu mu ne wax leen allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid te baatu boobu noonu ah eh, maanaam boo xoolee rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid alquran maanaam kon dañuy gis ne loolu moom moo tax eh, maam Ibrahima yeneen bi sallallahu wax ne nañ julli ci julli booba te eh, moo tax mbuut bu nekk ci maam Ibrahima alayhi salaam moo tax mu ne wattakhadhu min maqaami Ibrahima musalla te bokk na ci firi wi nii moom mooy kaaba gi rek jumaa ji yëpp mooy maqaam Ibrahima du yam rek kon ci xeer woowa waaye doonte xeer woowa ca la bokk imam al-Bukhari rahimahullah boo def maanaa yi mu làmboo mu indi ko indi xadiis yuy tegtale loolu te borom subhaanahu wa ta'ala moom la ko jox ngir ne moom mooy xaritam kon moom mooy xibla bi maanaam secret imam Ibrahima ci xibla bi ci secret boobu ci moom la ne te. Euh, ci la taxawee ci secret yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bi sallallahu alayhi bi mu nekkee xiblay existence bi nekk nekk yépp mu ne ki gën a nuru seen waaj yi mooy maam Ibrahima alayhi salaatu wa kon euh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana al-Humaydi te mooy Abdullahi ibnu Zubayr moom dafa yéeme gis ngeen euh, dafa bokk saxaaba bi tur Abdullah ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu anhu mais moom Abdullah ibnu Zubayr <coughs> ibnu Isa <coughs> al-Qurashi al-Humaydi dàqantaram nekk Abu Bakr moom ñu ngi génn deux cent vingt deux cent Eh, ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la imam al wax rahimahullah te loolu mooy li gën a dëgër inshaa allah am nañu ne deux cent vingtième année la imam al-Bukhari soloon hadisam <coughs> naka noonu imaamu Muslim soloo na ko mais ci muqaddimam la soloo hadisam imam Abu Dawud soloo na hadisam waaye daf ko def ta'liq amma eh, imam ak moom Euh, mi ngi ci Sahih al-Bukhari Sahih Muslim sunan Abu Dawud sunan at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Majah rahmatullah ñoom solo wuñu te moom al-Humaydi rahimahullahu moom mooy kat ki imam al-Bukhari rahimahullah njëkk a indi ci Sahih bi yéena koy fàttali xadis bu njëkk bi un <coughs> ni mu tàmbalee mooy haddathana Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala dégg Euh, naka noonu moom solo na ci borom xam yu mag ay ñu mag ku mel ni imam Waki' ibn al-Jarrah al ku mel ni imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Sufyan ibn Uyayna moo tax ci Sufyan ibn Uyayna nag la gën a bëri lu mu solowee ci moom jëlee na tamit ci nitu yàlla bu mag boobu ñoom Fudayl ibn Iyad euh, ak euh, ñeneen ku mel ne Abdul Aziz ibn Abdus Samad al-Ami ak Abdul Aziz ibn Abi Hazim ak al-Walid Muslim ak Marwan ibn Muawiya ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' bokk na ci taalibe yu mag ku mel ni imam al-Bukhari d'ailleurs moom mooy bi gën a ci Quraysh ñu maanaam mooy moom mooy imam al bi gën a mag te dëgër ci waa Quraysh moo tax mu tàmbalee xadiisam hmm. euh, naka noonu euh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali rahimahullahu ta'ala Euh, Haarun Hammaal euh, Haarun al-Hammaal ak Ahmad ibn al-Azhar ak ñeneen ak ñaar rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñëpp solo nañ ci moom ku mel ne Abu Zur'a ar-Raazi ak moom Abu Haatim ar-Raazi ñoom ñëpp solo nañ ci moom rahmatullahi ala al-jamii' mu ne moom imam Humaydi qaala nee na haddathana Sufyaan waxoon nañ ko léegi mooy Ibnu Uyayna rahimahullahu ta'aala qaala nee na haddathana Amru ibn Diinaar mooy imam waa Makka maa ñi yëpp waa Makka la rahmatullahi alayhi ah ñoom ñëpp waa Makka la rahmatullahi alayhim mooy Abu Muhammad al-Makki al-Jumahi rahimahullah hadisam nekk ci uh, kutubu sitta comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ne imam Shu'ba rahimahullahu taala daanu ko daanu jiital kenn ci kaw ah uh, uh, ci kaw Amr ibn Dinar rahimahullahu taala bokk ci taabi'i yu mag yi <coughs> ci ñi nga xamante ne tamit seeni téere seeni wax dañ koo indi toxal ko ci téere hadith yi comme niki noonu euh, toxal nañ ko ci téere tasawuf yi ak téere maanaam seen histoire yi dañoo dañoo siiw ci téere tasawuf yi naka noonu noonu la ay waxam tamit amee doole léeg-léeg ñu koy toxal ci wàllu fiqh euh, rahimahullahu taala <coughs> imam moom mu ne qaala nee sa'al naa laaj nañ ibnu Umar <coughs> te mooy Abdullah ibnu Umar ibnul Xattaab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b te mooy maam boobu Ka'b boobu la tase moom mooy Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib rahma euh, euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu moom sayyidina Abdullah ibn Umar dakkantam ne kon Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna 73 jom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi tuub bi mu amee juróomi at ci la dugg ci l'islam tuub <coughs> ak baayam ah ci juróom benneelu at ginnaaw di ci lañ dugg ci lislaam ñoom hmm? ah, moom sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala nekk borom gëneel bu mag nekk tamit borom jaloore yu kawe yi bokk ci tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruna yi solo na deux mille six cent trente hadith lañ ko solo ci moom imam Al-Bukhârî ak imam Muslim rahmatullahi alayhi wéetu bokk nañu solo 168 hadis imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadis imam Muslim wéetoo ci 31 hadis moom mu ne an rajulin dafa am mu ne sa'alna laaj nañu moom Amr ibn Dinar rahimahullah mu ne laaj nañ sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an rajulin ci benn waay boo xamante ne taafa dafa tawaaf bil bayt ci kaaba gi moom de dem na ci kaaba gi ba tawaaf ko ah euh, al al umrata maanaam fekk tawaafu tawaafu umra la def maanaam nekkul tawaafu ak dégg nga walam yatuf waaye te tawaaful bayna safa diggante safa wal marwati ak marwa ayat si ndax dana dikkee imra'atuhu soxnaam maanaam mooy lan mooy ndax ki nga xamante ne dafa dem tawaaf kaaba bi waaye demul euh, baagantewul diggante safa ak marwa mooy baagantewul diggante safa ak marwa <coughs> kooku lan mooy atteem ndax mën naa dem nag joteeg soxnaam maanaam li muy dafa tudd joteeg soxnaam ngir ne dañ koy tere daa gën a garaw ci yéedeel yi ci def ngir ne euh, bu fekkente ne euh, dafa watu walla euh, dafa dafa dafa dafa dagg ay weewam wala bokk mu daal di rendi maanaam lu ñu wala yu mel noonu wala mu dimbali nit ngir mu ngir mu mën a jàpp ab rëbb am rëbb wala boog daal di teg mbaxana ci bopp bi ak xeet yu mel noonu wala moog mu parfumé wu yooyu yëpp day am ay kafaara yu ko cay war yu loola nag moo tax eh, mu laaj ko waaye nag xam nga joteeg soxna si moo gën a garaaw yooyu moo gën a garaaw yeneen yi ci des jot a yu tudd yëpp <coughs> loolu moom moo tax mu laaj waaye li mu ci jublu woon rek moom mooy ndax mën naa mel ni daal koo xamante ne léegi ah, ah, armalam wàcc na ko maanaam <coughs> ci gàttal mooy ndax tawaaf boobu farata la waaw wala déet ndax bu dul bu dul bu dul farata. bu ko xësee ba def bu demee umra <coughs> bu xësee ba euh, def sawaaf bi bu dul bu dee farata moom faw mu def def safa ak marwa ba noppi doog a mën a def lu ko neex bu fekkee ne nag du farata mooy su defee loolu kon léegi comme du farata ci at bi moom mën naa dem def yi benn ci yii ginnaaw gi mu dem defi ci safa ak marwa am tranquillement loolu nag la laajte maanaam fa qaala mu ne ko qadima dëgmal na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa taafa mu daal di tawaaf bil bayti ci néeg bi sab'an juróom-ñaari yoon kon dañ ci xamee ni tawaaf kaaba gi juróom-ñaari yoon lañ koy def wa salla mu daal di julli moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xal xal maqaam yi gannaaw maqaami Ibrahima ah, alayhi salaam rak'atayn ñaari rakka lii nag maanaam maanaam bii imam al-Bukhari indi fii rahimahullahu ta'ala ci tawaaf maanaam ci ci julli maqaama Ibrahima ci ginnaaw maqaama Ibrahima dem jub jublu ba maanaam bu ñu taxawee ci ginnaaw maqaama Ibrahima day jàkkaarloo Kaaba gi maanaam loolu benn maana la ci maanaa yi aaya bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi aaya bi fii moom mooy euh, riwaaya beneen beneen maanaa biñ la waxoon ne la moo dëpp ak hadith Umar bi radiyallahu ta'ala anhu mu daal di wax ne kon nag euh, mu daal julli ci ginnaaw maqaama Ibrahima daal di julli euh, alayhi mu julli fa ñaari rakka loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def kon julli ñaari rakka yooyu dañ ci xamee ne ginnaaw maanaam euh, tawaaf gi farata la juróom ñaari yoon tawaaf kaaba gi farata la te mooy farata bi gën a ràññeeku ci faratay umra euh, te euh, bu bu bu bu tawaafee juróom ñaari yoon loolu bu boobaa ni booy koy tawaafee ci xol bi lay lay tàmm maanaam ci ci ci ci càmmoñ bi lay tawaafee Euh, tàmbalee ci ruknul yamaani maanaam ruknu bi nga xamante ne euh, maanaam ruknu ruknul euh, xajarul aswad bi maanaam mooy ponk bi nga xam ne moom moo am xajarul aswad daal di def tuur bu ko defee nag juróom-ñaari yoon ñu ne ah waaw léegi ginnaaw ga nag mu dem julli ji juróom-ñaar mu dem julli ji ñaari rakka ca gannaaw maqaam Ibrahim daal di taxaw kon ci gannaaw xeer wa julli ñaari rakka waaye nag buy julli day jublu kon xibla bi moom day jublu jàkkaarloog maqaam Ibrahima ba maanaam bu boobaa mu yor beneen ñaareelu maanaa bi maanaam mu yor maanaa bi nga xamante ne moom mooy ne dafa jël maqaam Ibrahima bërëb boobu ci la jullee beneen bi ci def moom mooy ne dafay taxaw ca gannaawam ngir mu tamit moom jubluwaay la tamit maanaam mu nekk xibla ànd ak xiblay euh, kaaba gi maanaam muy ñaar mooy ñaareelu mbir bi te loolu day daal di nekk kon lu farata ci ak ak ci umra muy ñaar. mu ne wa mu daal di tawaf bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa loolu tamit mu daal di baagante wa taafa mu baagante nga gis ne baatu taafa dafay tekki ñaari maanaam taafa bu njëkk bi moom mooy day wër ah dafay wër ñaareelu taafa bi mooy baagante comme yatuufu ya ya yatu comme ne wa yatuufu alayhim wildaanun mukhalladun loolu baagante lay tekki maanaam mooy ay xale yoo xam te ne dañoo sax. maanaam mooy waa àjjana xale yi yatuufuuna dañuy baagante seen diggante loolu lay tekki mooy dañuy dem ak kon comme fii nii euh, moo moo tax loolu sa'yu lañ ko tudde sa'yu bayna safa wal marwa maanaam moo tax mu waaye fii dafa jëfandikoo baatu saafa diggante safa ak marwa mun a waqat te dëgg dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fii rasuulullahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uswatun bu rafet wax ji mu wax nag subhaanallah loolu mooy tontu maanaam waa ji da laaj ndax lii mën nañ koo def mu ne leen yeneen bi lii nga def sallallahu alayhi wasallam te doy na royukaay te moom rek moo fi royukaay voilà maanaam mooy bu bu fi nekk di laaj leneen li mu def nii ne umra nii lañ koy defee la mu def loolu demal nga defi ji loolu te bul fi nekk ci di di di questionner question yu dul jeex demal nga defi loolu te nga dem sa yoon voilà dégg nga moo tax ki nga xamante ne moom moo ko laajoon ne ko ah waaw bu mooy ndax fóon xajarul aswad ndax ndax loolu moom moom lu ciy lu ciy àtte bi euh, mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi moom noonu la defoon mu ne ko waaw euh, bu fekkente ne nag damaa dem di nar a foon xajaral aswad moom après euh, nit ñi ba buuxante bi bëri mu ne ko yenente bi loolu la defoon sallallahu mu ne ko ah waaw fekkente ne dañ may bu dañ may kii mu ne ko yenente bi loolu la defoon boo nekkoon ci biddi wi sax yenente bi lii la defoon sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy ak lu mën a xew yeneen bi lii la demoon defal defal nga defi ji lool te bàyyi coow li maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne loo te subhaanallah loolu lu mat a bàyyi xel maanaam maadaama yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la def noonu la ñuy sooboo ci yàlla ndax yàlla tëj na buntu yëpp ba mu des buntu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo buntu rek moo moom mooy dëgmal moo yegg ci moom. dégg nga kon loolu moom mooy mu ne kon te lii comme alquran la qad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana maanaam yeneen bi dong dong dong sallallahu nekk na ci moom li nga xamante ne moom mooy royukaay bu euh, rafet bi mu ne wa sa'alnaa ñu daal di laaj Jaabir ibn Abdullah te moom mooy al ansari radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne mi ngi génn àdduna sant yu ca année ginnaaw gàddaay Yonent bi nekk na Abu Abdurrahman léegi noonu Abu Abdullah ak Abu Muhammad tamit dañ ko koy wax Sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom it bokk na ci muksiruuna yi mi ngi ah, ci soixante dix génn àdduna bokk mi ngi gane àdduna seizième année laataa gàddaay dix huit ci la génn àdduna mi ngi am mille cinq cent quarante hadith ci eh, téere hadith yi imam al-Bukhari yi rahimahullahu ta'ala imam Muslim génn na maanaam bokk nañu solo cinquante-huit hadith imam al-Bukhari yi wéetoo vingt-six hadith imam Muslim wéetoo ci moom cent vingt six hadith comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisaat ko gisaat ko walillahi alhamdu wal minna sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom lañ ko laaj ne ko mu ne fa qaala moom mu ne laa laa yaqribannaha bu mu ko jege maanaam ñoom bañ ko laajee sayyidina ah, ah, Abdullah am Umar radiyallahu ta'ala moom moom lam leen tontu mooy ne dafa war waaye nam leen ko waxee ñoom comprendre wuñ ko ndax dañu leen yeneen bi lii la def sallallahu alayhi wasallam te lekk ay cosaan mooy ne dafa war lu tax ngir ne dafay leeral lu war maanaam bu leeral lu war loola li muy tegtale mooy dafa war amma loolu moom moo tax nga gis euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanaabila yi rahmatullahi comme daañu ko ñu jàpp ne sujjóot dafa war maanaam sujjóot teg sa juróom-ñaari yax yi ci juróom-ñaari yax yi dafa war lu tax ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba muy sujjóot noonu la sujjóotee te loolu la umirtu an asjuda ala sab'ati aabun dañ maa digal ma sujjóot ci juróom-ñaari yax yi te fii li nga xamante ne moom la wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon xudu anni manasikakum jële leen ci man ni ngeen di seen jaamu yàlla yi aj yi loolu tamit day tegtale na day leeral na nga xamante ne noonu lañuy ñuy aje te leeru lu war loola loola day daal di nekk loo xam ne dafa war loolu nag moo tax léegi ñoom nag bañ nekkee xam xam ne mbir mooma loolu moo tax bañ ko laajaatee sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu daan ne leen laa yaqrabannaha bu mu bu ko jege de maanaam bu mu jege soxna si lu tax hatta mbéte yatuufa mu daal di tawaaf maanaam mu baagante bayna Safa wal Marwa diggante Safa ak Marwa maanaam kon dañ ci xamee ni kon digg baagante diggante Safa ak Marwa loolu farata la maanaam ñu gis ni kon euh, euh, ñoom ñaar boo xoolee lañ wax ñoom ñaar benn la waaye maanaam bañ ko waxee du benn. ndax kii Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom la mu wax na nga ko waxee mooy da ngaa war a topp li yeneen bi def sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala moom dafa jëfandikoo maslak ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha yi rahmatullah bu boobaa da ngay gis ne um, Seydina uh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom dafa jëfandikoo sóobu waayu ñi nga xam ne ñooy sóobu ci yoonu yàlla waa tasawuf maanaam ñoom boo leen laajee masala bu mel nii dañ naan la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nii la def ca la ñuy ngir ne lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam roy ko daf ca noonu lañ ko war a royee amma Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma moom dafa jëfandikoo soobu waayu fekk fuqaha yi maanaam mooy lii dagal na lii xaraam na nii lañ ko war a defee bu ñu ko defee nii ah, dégg nga kon lool moom mooy li nga xamante ne moom moo teqale ah, maanaam ci buntu mas'ala boobu loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, dina ko indiwaat hadith numéro hmm, mille six cent vingt-trois euh, ndax euh, ñaari hadith yi ñoom maanaam bi benn hadith la boo xamante ne ñaari kii ñoom ñoo ànd maanaam dina ko indi mille six cent vingt-trois maanaam mille six cent vingt-trois mille six cent vingt-quatre foofu tamit ñoo fay ànd dina ko indi hadith numéro mille six cent vingt-sept dana ko indi tamit euh, hadith numéro 1645 1647 1767 ak 1793 imam Muslim indi na ko hadith numéro 1234 euh, ak 1261 euh, amma 1234 maanaam moom da maanaam moom mooy riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bu Seydina Jaabir moom bu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma euh, ñoom la indiwaat indi ko ci mille deux cent soixante et un euh, rahimahullahu ta'ala imam Abu Dawud indi ko hadith numéro mille huit cent quatre-vingt-treize imam an euh, imam an-Nasa'i ko hadith numéro deux mille neuf cent trente deux mille neuf cent quarante et un ak deux mille neuf cent soixante ak deux mille neuf cent soixante-six imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent cinquante neuf imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala moom indi na ko juróom-ñeenti yoon ci euh, ci musnadam rahimahullahu taala kon ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi ba mu des al imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Musaddad te moom mooy ibn Musarhad al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi euh, génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam imam al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoom ñaar ñoom ñoo solo ci te kenn doxul seen diggante amma imam Tirmidhi imam an ak imam an-Nasa'i ñoom ñaar solo nañ kenn ku ci nekk lu néew nga solo ci moom imam benn hadith la solo ci imam an-Nasa'i <coughs> ñaari xadis waaye dafa am ku dox seen digganteeg moom mi ngi génnee adduna ci cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna comme ni ñu ko waxee léegi deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon imaamu Muslim ak imam ibnu euh, ibnu Maaja rahmatullahi alayhi ma solo wuñu ci moom euh, benn xadis euh, mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala dakantam nekkoon Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri moom it waa Basra la comme euh, comme taalibe bii di Musaddad rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 120e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 198e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ay hadiisam ñi ngi kutubu sitta mu ne an Sayf moom mooy Sayf ibn Sulaymaan te dañ koy wax Sayf ibn Abi Sulaymaan al-Makki al-Basri ta'ala waa Makka la waaye dafa dem dëkki Basra tamit gannaaw ga rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gi gane mi ngi génn adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay hadiisam ñu ngi ci euh, kutubu sitta ba mu def Euh, sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah maanaam euh, lii tamit lu raar la mooy ne taalibe bi xadisam yëpp ñu ngi ci kutubu sitta waaye sëriñ bi xadisam nekkuñ ci kutubu sitta maanaam kon moom euh, xadisam yëpp nekkuñ ci kutubu sitta donte li nga xamante ne maanaam dañuy wax ne cent cinquante ane am na ñu ne cent cinquante-sixième année ci la génn àdduna waaye li nga xamante ne moom la Yahya ibn Ma'in wax rahimahullah mooy cent cinquante et unième année ci la génn àdduna te bëri na ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, euh, ñoom loolu lañu ñu dëgëral ku mel ne imam euh, az-Zahabi rahimahullahu taala ak imam Badruddin al-Ayni ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom cent cinquante yi ñoom année bi leen dëgëral am na ku mel ne al imam Ibn Sa'd rahimahullah nee na ci cent cinquantième année bi la maanaam kon wax na cinquante-cinquième la wala cent cinquante-sixième loolu wax nañ ko wax nañ ne waaye cent cinquante-huitième moom moo di gën a dëgër insha taala rahimahullahu ta'ala mu ne euh, qaala nee na sami'tu dégg naa Mujaahidan te moom al imaam Mujaahid ibn Jabr al-Makki rahimahullahu ta'ala imaam bu mag boobu nga xam ne Abul Hajjaj al-Muqri al-Mufassir rahimahullahu ta'ala nga xam te ne moom mu mu maanaam jàngkatu Alqur'aan bu mag la naka noonu borom xam-xamu tafsir bu mag la noonu lañ koy gisee moom lañ doon wax maanaam nga xamante ne waxam ay waxam bu képp kuy dégg tafsir kuy dégg wala ngay liir téere yi tafsiir yi rek da nga dégg ñu naan moom Mujaahid lii la wax ah rahimahullahu taala mooy naka noonu ci téere sunna yi tamit da ngay gis ne ay xadiisam dañ cee fees dell comme ni nga xam ne noonu ko gisee gisaat ko ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta dañ koy Abul Hajjaj di ko wax Abu Muhammad rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent u ñum année am na ñu ne la cent quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallama rahimahullahu taala mu ne qaala utiya dikkee nañ ibnu Umar muy Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhu wax nañ ko léegi fa qiila ñu wax lahoo ña ko ne ko hada rasulullah kii ndawal yàlla laa ngi sallallahu alayhi wa sallam daxala dugg naal kaabata kaaba gi fa qaala mu am Umar radiyallahu taala anhu ma nee na ma bañ ko laajee ni ko waaye yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na kaaba gi maanaam mooy dañoo bëggoon a gën xam ana lan la yeneen sallallahu alayhi wasallam nu mu nan la bi mu duggee kaaba gi ana lan moo xew fa qaala yeneen fa maanaam fa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nee na fa dëgg ma fa fa fa aqbaltu man maa dëgmal maa jëm fekk bi may dem di jublu ci kaaba gi maanaam loolu mooy lan mooy ne yeneen ci saasam dafa duggoon ci biir kaaba gi maanaam kaaba gi niñ ko tabaxee noonu néeg bi maanaam néeg bu ñu boobu ngay gis te muy am lu ñuul buntu bi dañ ko ubbi yeneen bi sallallahu alayhi dugg ci biir kaaba gi maanaam setal lépp loo xamante ne nekkoon na ci ay xërëm xërëm yañ fa defoon yépp la génne dégg nga euh, dégg nga mu ne nag waaye yeneen sayyidna euh, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ci leeral beneen mbir nee na man maa dem mën la ba ma demee di dëgmal ko wan na bi fekk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kat xaraja dëgg dëgg ma ngi génn maanaam jamono jooju da koo fekk muy génn mi ngi génn Kaaba maanaam kon gisu ko nee na wa ajidu waaye ma daj ma fekk Bilalan Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Bilal ibn Rabah al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu te mi ngi gën a euh, maanaam siiwee na ci turu yaa ba baayam sant ba maam ci Bilal ibn Rabah naka noonu siiwee na ci ba Bilal ibn Hamama maanaam bi nga xamante ne moom mooy euh, ba yaayam. Euh, moom dakkantalam mi tamit moom Abu Abdurrahman la comme Sayyidina Abdullah ibn Umar comme Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nekk noonu dañ ko tamit Abu Abdullah euh, ak Abu Abdul Karim ak Abu Amr radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk nekk noddukatu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xam ne ñooy jàmbaari lislaam yi nekk ki nga xam ne moom bokk na ci ñu njëkk a dugg ci l'islam te it euh, euh, bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen doon bugal comme ni nga xamante ne noonu la ko noonu la ko ñëpp euh, xamee Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu moom moo ko goreel comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee te xissa la boo xamante ne daanaka jarul nettali fekke na Badar fekke na mboolem xare yu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xare woon ci euh, kutubu sitta yi euh, maanaam maanaam ci euh, musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullah am na ci 44 xadis yoo xamante ne ci saxiix yi am na ci ñeenti xadis yoo yoo xamante ne yëpp mut muttafaqun muttafaqun alayhi bi benn xadis kese la imam al-Bukhari wéetoo benn maanaam wéetoo na ñaari xadis. maanaam ci saxiix am na ci ñeenti xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi lañ imam al-Bukhari rahimahullah taala wéetoo na ñaari xadis imam Muslim wéetoo na benn xadis waaye xadis boobu imam al-Muslim wéetoo mawquuf la rahimahullahu taala amma ci musnad imam Ahmad am na ci juróom ñetti xadis maanaam sayyidina Bilal radiyallahu anhu kon ay xadisam ñu ngi ci téere xadis yi euh, loolu nag léeg-léeg euh, comme ñenn ñi nga xam ne dañuy dégg ñoo nooy Bilal ah, amul kenn benn xadis wuñ ko Euh, solo ci moom ndax dafa ñuul moo tax wala yooyu lool xam nga waxu caaxaan la boo xam ne wolof rek koy maanaam euh, fekk ñàkk xam moo ko waral ak yu mel noonu naka noonu ndax bu doon loolu kese la duñ indi hadith Sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu naka noonu duñ indi hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy hadithu euh, ñeneen imam yu mag yi rahmatullah alayhi Ataa ibn Abi ñeneen ak ñeneen rahmatullah alal bu doon der bi rek la ñuy teg. bu ñu lisee na xadis xadis sayyidina Usaama euh, euh, euh, ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum ah loolu mooy wax yoo xamante ne vraiment yal nañu yàlla sàmm nee na kon nag nee na fasa antuma laaj Bilaalan sayyidina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu fa qultu ma ni ko asalla ndax julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fil kaaba ci biir kaaba gi maanaam kon gis nga maanaam kaaba gi ci biir kaaba gi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa julli na jaqaara mu ne naam waaw julli na ci rak'atayni ñaari rak'a bayna sariyatayni ci diggante eh, ñaari eh, miir yi wala allataan yi nga xam ne ala yasaar yi ñoo nekk ci càmmoñam isa daxalta soo duggee maanaam ci diggante boobu foofu la nekkee maanaam hmm? voilà soo soo duggee ñaari wàll yi nga xamante ne ñoo maanaam foofu maanaam eh, bu ñu tegee kaaba gi foofu ci kanamam noonu la foofu la jullee maanaam mooy fii jublu ci ruknu bi ci xajarul aswad foofu la yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam jullee summa topp xaraja mu daal di génn fa salla mu daal di julli wajhil kaaba di ca fi nga xamante ne moom mooy fi jàkkaarloog kaaba gi maanaam fi jàkkaarloog buntu kaaba gi bi mu génnee ci biti ci la jullee maanaam bi muy duggee ci biir ci ruknu bi fi xajarul aswad ne foofu la jàkkaarlool julli fa bi mu génnee nag ci biti fi jàkkaarloo buntu kaaba gi la jullee maanaam boobaa ñu xamee ne boo nekkee ci biir kaaba gi foofu ngay jàkkaarloo soo génnee ci biti euh, ngay jàkkarloo ak ngay julli ak euh, fi nga xamante ne moom moo nekk ci voilà moom moo nekk ci bunt bi bu boobaa doo jàkkaarloo ak wet gi wetu kaaba gi maanaam doo jàkkaarloo ak rukk ak euh, ponk yi dégg amma ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy xanafi rahmatullah alayhim ak euh, shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàppale booy julli euh, te loolu maanaam euh, li gën li gën a dëgër ci mazhab shafi'i ak maliki yi sax maanaam waaye xanafi yi ñoom daganal nañu maanaam wala boog ñu waxee ko ni xanafi yi daganal nañ nit ki mën a julli jàkkaarloog kaaba gi manam jàkkaarloog maanaam ci bay xam nga kaaba gi dafa am ñaar dafa am li nga xamante ne moom mooy néeg bi am li nga xamante ne mooy fi fi nga xamante ne tamit dafa am moom la ñuy tuddee al xijra maanaam mooy buntu wàll gi nga xamante ne euh, tabaxuñ ko maanaam ci kaaba gi lu tollook ñetti maanaam juróom-benn zara'a maanaam juróom-benn xasam la foo xamante ne maanaam muy à peu près 3 mètres foofu ndax ci fi fi jàkkaarloo buntu bi foofu ndax mën nañ faa jullee waaw wala déet loolu borom loolu moom la borom ko xam yi wuute rahmatullah ngir ne su ma taxawee julli fa fan laay jàkkaarloo. bu fekkente ne damaa taxaw jàkkaarloo foofu wala book ndax mën naa jàkkaarloo ak foofu bañ a jàkkaarloo benn miir ci miiru kaaba gi xam nga niñ ko tabaxee nii tey euh, dafa am benn wàll goo xamante ne ba tey wàll googu tabaxuñ ko ndax waxoon nañ ko ci xis sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu loolu leeraloon nañ bu ma tegee kaaba gi ni mu nekkee euh, dafa am wàll gii nga xamante ne mooy fii fi xajarul aswad ne ak fi ko féete ndeyjoor foofu la ñu ñaar foofu noonu moom mooy ponk yi nga xam ne foofu noonu la ko moom Ibrahima tabaxee woon mais comme buy waa Makka bañ koy tabaxaat booba amuñu woon matériel bu doy ñu bañ ciy dugal dara la araam moo tax ñu ñu ñu ñu garder partie boobu ba pare ni mbir mi liñ ko wàññee nag mi ngi tolloo ci juróom benn zira juróom benn xasam maanaam ci euh, 3 ci loolu lañ ko wàññee à peu près lu tolloo 3 mètres léegi nag ndax mën naa julli. jàkkaarloo ak wàllu googu waaw wala déet loolu moom la borom ko muy wuute rahmatullahi alayhi léegi su fekkente ne maanaam wàll gi nga xam ne tabaxul eh, su kaaba gi nekkee nii waaw gis naa su kaaba gi nekkee nii comprendre nga wala. non est-ce que kooku waaw mais boo comprendre maanaam kaaba gi ni mu nekkee nii. ah bu fekkee fii la ruknu bi ne nga gis ne wàll gi wàll gi ni fii yëpp fii ci maqaame ci ni ko maam Ibrahima tabaxee la woon mais bi ñu ñëwee ba fii comme que mënuñu woon yegg si ba fii mënuñu woon yegg si ba fii ngir ne amuñu materiel bu doy moo tax ñu dagg ko fii léegi nag partie bii nga xamante ne daa wokkoon ci yi maam Ibrahima ni mu ko tabaxee woon moom la laaj ndax man naa julli jublu fii bàyyi bi tabax bi waaw wala déet xaw ba xam léegi masala bi leer na ah. voilà benn tour moo am après hmm. waaw xajara euh, bi waaw mooy xajara bi. waaw waaw. foofu nga maanaam foofu la léegi nag laaj bi mooy ndax bu ma fa jàkkaarloowee man di julli ndax julli gi dana baax waaw wala déet. au lieu que may voilà. Mm-hmm. dégg nga. Euh, léegi nag bu boobaa su fekkente ne loolu nag la Hanafi rahmatullah ñoom dañ ne man loolu ak Hanabila rahmatullah alayhim Hanabila rahmatullah alayhim laa bëgg ñoom dañ ne loola man naa ne Shafi'i rahmatullah alayhim wax ju siiw la ci ñoom waaye wérut ci ñoom amma Hanafi ak Maliki ak li gën a wér ci Shafi'i rahmatullah alayhim mooy mënuma faa jullee mënuma julli jublu fa Hanabila li tax nag ñu wax ko mooy ñoom dañ ne ndax loolu noonu partie boobu 3 mètres yooyu ci kaaba gi la bokkoon ci tabax bi la bokk ci sa waaye bu fekkente ne bokku ci nag bu boobaa loolu kenn du ci jullee maanaam boo boo demee ba mu ëpp 3 mètres munoo jàkkaarloo ak partie boobu loolu moom mooy wax am amma taxaw foofu jullee fa moom maanaam loolu dafa nekk lu ñu sopp dañoo dafa nekk lu ñu sopp ngir ne yeneen ci saasam dugg na ci kaaba gi jullee fa te bi mu fa taxawee di julli tamit partie boobu ba mu fa taxawee julli dafa jàkkaarloo buntu bi waaye jàkkaarloowul ak wàll bi maanaam kon loolu moom la borom mooy wax maanaam xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom rek ñoo ko ñoom ñoo ko daganal ñi di dal nag dañ ne wóorul li wóor mooy na nga jàkkaarloog tabax bii ni mu nekkee nii amma sayyidna Abdullah ibn Umar ibn te dañuy gis ne yàlla mayee nga nekk foofu wala boog dugg ci kaaba gi yàlla may la nga mën faa dugg nga jullee fa ñaari rakka loolu voilà loolu lu baax a baax la xadis boobu imam al-Bukhari solo na ko xadis numéro quatre mille quatre Muslim xadis numéro mille trois cent vingt-neuf indi ci juróom benn yoon euh, imam Malik indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-six Abu Dawud indi na ko xadis numéro deux vingt-trois imam An-Nasa'i imam At-Tirmidhi xadis numéro huit cent soixante-quatorze imam An-Nasa'i xadis numéro six cent quatre-vingt-douze imam ahmad ibn hanbal lu bare bare la ko indi al imam ibn maaja moom moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al jami' maanaam kon fii da gis ne ma maanaam day wax ne maanaam fii kon day day leeral ne parce que xeer mu nekk nii jamono jooju jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna umar radiyallahu moo ko yóbbu foofu bi bi rek rek bare waaye fi mu nekk maanaam dafa sësoon ci kaaba gi kon loolu moom moo tax euh, maanaam maanaam bi hadith euh, bi maanaam maanaam bi ñëw fii ci wàllu maqaama Ibrahim dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Ishaq ibn Nasr te moom mooy Ishaq ibn Ibrahim mooy turam ah ibn Nasr al Bukhari rahimahullahu ta'ala Abu Ibrahim mooy dàqan dana am hadith moom mi ngi génn àdduna deux cent quarante-deux ginnaaw gàddaay Yonent imam Bukhari rek moom moo solo xadiisam loolu gisoon nañ ko euh, wallahi alhamdu wal minna maanaam ci kutubu sitta ba mu jeex moom moom rek la imam Bukhari solo ci xadiisam te lu solo ci moom maanaam moom ak euh, am maa nag euh, ci yeneen am na riwaaya comme riwaaya Karima ak Asili al Karima ibn bint Ahmad al-Marwaziya radiyallahu rahmatullahi alayhima Ah, maanaam ak al-Asadi rahmatullahi alayhi ma ñoom seen riwaayaat haddathana Ishaq rek moo ci nekk amul ibnu Nasr te loolu dafa tax ba ñu wut maanaam ñu ñuy laaj ndax Ishaq ibnu Nasr bii la wala Ishaq ibnu Ibrahim parce que ah ah, ah ibnu Rahawayh la rahmatullahi alayhi alhamdulillah ah, waaye ndax hadith bi dafa am ci riwaaya al-Ismaa'ili ak Abu Nu'aym al asbahani rahmatullah alayhima ci seen mustaxrajaat yi dañoo indi dañoo indi ci xadis bi ci càllale googu mu jaar ci Isaaq ibn Ibrahim Isaaq ibn Rahawayh mu solo jëmmi xadis bi jëlee ko ci euh, imam Abdurrazzaq as-San'ani bi rahmatullah alayhi moo tax euh, borom moo xam rahmatullah alayhi mu wute ci kan la ci waaye ci lépp lu bari ci riwaayaat ñëw na nii ci Isaaq ibn Nasr kon dañuy xamee ni moom mii la muy Isaaq ibn Nasr ibn euh, Isaaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq te moom mooy Ibn Hammam as-San'ani rahimahullahu ta'ala euh, dakantalam nekk Abu Bakr mi ngi gane adduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna weeru Shawwal ci deux cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom Musannaf bi ku siiw kooku borom euh, euh, nekk imam bu mag boo xamante ne maanaam mu maanaam nusxa bu boobu maanaam muy ah, Hammam an ah voilà muy ah ah Abdurrazzaq an. voilà an an Ma'mar. Ma'mar wa an Abdurrazzaq Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam ibn Munabbi' Abi Hurayra waaw muy mën na bu am solo dégg nga 137 hadith moo ci ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon. Euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na lépp imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom ñaar indi nañ kenn ku ci nekk euh, lenn ci ñoom nga gis ne léeg-léeg mu indi jëmmi maanaam xadis kii boobu ay xadis ci nusxa boobu jëlee ko ci Ishaq ibn Rawi da déggu ma haddathana Ishaq qala haddathana ah, Abdurrazzaq comme ni mu nekkee ci xadis bu njëkk su ma juumul ci xadisu al-wudu kitabul wudu mu ne qaala nee na axbaranaa ibnu Jurayj te moom mooy imam bu mag boobu Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala maanaam maam maamam la euh, mooy Jurayj maamu Abdul Malik la rahimahullahu ta'ala muy Abul Walid mooy dàqantanam wala boog Abu Khalid moom mi ngi ga génn àdduna cent cinquante yim ané ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Ata te moom mooy Ata ibn Abi Rabah imam bu mag boobu imam mufassir boobu nga xam te ne eh, moom lañ doon wax léegi Ataa ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala eh, imam la boo xamante ne ci tafsir imam la ci hadith imam la ci fiqh imam la ay boo xam dañ koy bàyyi xel ci mbooleem téere yooyu eh, mi ngi génn àdduna 114 am nañu ne 115 wala 117 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i waxee Ataa rek qaala Ataa ci téere hadith ci téere fiqh ci téere maanaam xel yi ci moom lay njëkk def mooy Ataa Abi Rabah rahimahullahu ta'ala ah, annahu nee na qaala annahu qaala nee na sami'tu dégg naa Ibn Abbas muy sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib foofu la bokk ah, ci imam ah, yu mag yi ay xadisam ñu ngi Euh, imam euh, ci ñaari sahih yi muttafaqun alayhi soixante-quinze lañ ci soixante-quinze hadith euh, imam al-Bukhari wéetoo cent vingt hadith ci ay haditham imam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti hadith ci ay hadith Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ci cent vingt hadith yooyu nga xam ne imam al-Bukhari da ko wéetoo nag bii ci la bokk te bii imam al-Bukhari fii dong la ko indiwaatee rahimahullahu Euh, ta'ala imam Ahmad ibn Hanbal moom moo indiwaat xadis bi comme niñ koy gisee insha allahu ta'ala ci euh, euh, riwaaya boo xamante ne moom ci Abdurrazzaq moom Abdurrazzaq la ko jëlee waaye ci beneen càllale insha allahu ta'ala daan ko gis buñ ca yegsee imam al-Bukhari mu Abbas radiyallahu ta'ala Abbas Euh, dañ koy wax al-Bahra habrul umma wa turjumanul Qur'an mi ngi gane adduna ñetti at laata ak gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna euh, soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na lamma ba nga xamante na an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-bayta néeg bi mooy Kaaba gi moom la ñuy wax bu ñu waxee néeg bi rek euh, ci Kaaba gi lañ wax comme ni al-Qur'an wax fa fa falya'budu rabb hadha al-bayt nañ jaamu borom néeg bii maanaam kon néeg bi bu ñu ko waxee gi lañ ci jublu dégg nga Euh, qaala mu ne mu ne ba mu ko waxee mu ne daa ci law ba mu duggee ci ne mu ne daa dafa ñaan fii nawaahihi ci wàll yi kullihaa ñoom ñëpp maanaam wàllu kaaba gi fenn fu ci nekk dafa taxaw ñaan fa walam yusalli waaye julliwul hatta mbete xaraja mu génn minu ci moom maanaam mu a man li nga xamante ne moom mooy liñ gis ci hadith bi weesu maanaam loolu naa bu boobaa dañ naan al musbidu naa ala naafi ki nga xam ne moom moo saxal kooku moom moo Euh, moom la ñu jiital ci kaw ki dàq beneen bi ci def te loolu lu mat a bàyyi xel la moom mooy xadiis bi euh, ci euh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma lii dafa bokk ci maraasila bi maanaam mooy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom solowu ko directement maanaam moom ci boppam fekkiwul maanaam fekkiwul lii muy wax nii ci Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu la ko dégg waaye du moom moo ko def moom ci moom la ko dégg waaye waxul waaye da koo tëb waaye ndax am na ay riwaay yu koy wane maanaam yuy wane ne hadith bi comme ni mu nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullahu ta'ala ci leen téere mu ne nag kon ci la woowe maanaam ci la jullee ci wàll yëpp walam yu waaye julliwul menee na hatta mét xaraja mu génn minu ci moom loolu li ko war a nag mooy Usaama radiyallahu dafa nekkoon ca gannaaw gis Yonent bi sallallahu bi mu taxawee ci wàllu ci wetu buntu bi di ñaan waaye moom kon gis na mu ñaan waaye gis na ko mu nekk ci beneen wàll gi ñaan ak geneen wàll gi mais gisu ko fi mu taxawee ni julli ci angle boobu gisu ko woon léegi bu foog ne kon julliwul waaye sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nee na moom dem taxaw na dégg nga wax na ne fam taxaw na nee na te gis na yéen gis na mu julli d'ailleurs sax nee na li ma fàttee la sayyidna Bilal radiyallahu anhu mooy ñaata julli ñaata rakka la julli waaye gis nañ ñoo xam nga nee na ko ñaar waaye ndax dafa am ci beneen riwaaya bu ne dama ko ñëw ne ko ni ko ñaar mu ne mu ne mu ne ma nii ñaar maanaam mu def nii ak ñaari baaraam moom baaraam sànnikaay bi ak baaraam mi ci digg bi la def nii muy ñaar loolu moo tax maanaam ci la xamee ni ñaar rakka la julli te loolu dañ ci xamee kon ci xarit bi ñu weesu ne wax maanaam junju day taxaw maanaam al maanaam eh, ishaara junju day taxaw taxawaayu wax dégg Euh, te loolu euh, euh, maanaam comme comme masalan exemple yi wax ko nit koo waxoon ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko lii yaa ko moom mu ne la nii maanaam mu yëkkati bopp bi ci kaw wàcc ko ci suuf nga ne ko may nga ma ko mu yëkkati bopp bi ci kaw wàcc ko ci suuf mooy may na la ko loolu lay tekki nga <laughs> voilà loolu mooy léegi yaa ko moom amul naan waxuma ko naan ngam sama bopp bi rek laa yëngal déedéet ndax junj ko bokk ci wax. dégg nga mu daal di wax xaraja mu maanaam fa lamma ba nga xam ne xaraja ci la génnee rakka dafa julli rakka tay ni ñaari rakka fii qubulil kaaba ci ci kanamu kaaba moom mooy euh, fi ñu léegi ci kanamu buntu bi loolu mooy bi mu génnee rek wa mu daal di wax ne haadihil qibla qibla bi fii mooy qibla maanaam loolu kon yii yëpp daf koy wane ne kon kaaba gi mooy qibla bi du maqaama Ibrahima bi ci boppam mooy qibla bi kon baat bi loolu moom moo tax imam al-Bukhârî hadith yi yëpp mu indi ngir leeral baat boobu lan lay tekki wat wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla comme li nga hadith bi noonu aaya bi noonu la wa ja wa iz ja'alna al-bayta wa wa ah, ja'alna al-bayta masaabatan lin-naasi wa amna wa ja'alna ja'alna al-bayta masaabatan lin-naasi wa amna wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla maanaam dañoo def bërëb bi. jub jub maanaam kaaba gi ah, makaanan bay bërëbu kaaba gi ah mu nekk bërëb boo xam te ne làquwaayu nit ñi la wa am naa ba pare mu nekk bërëb boo xam ne kóllëre bërëbu kóllëre la bër bërëbu kóolute la sécurité la moo tax war tax lu jàpp la nag maqaam Ibrahima maqaam Ibrahima julli waay hmm. maanaam kon mu nekk loo xam ne kon day tekki ne moo tax loolu bu ñu ko waxee kaaba gi maanaam moom mooy xibla bi loolu la bëgg a wax maanaam bu boobaa day daal di dëgëral beneen maanaam bi moom mooy lan mooy masjidul xaram li ñuy wax maanaam xaram fi ñuy jublu loolu yëpp moom la ñu tuddee maqaam ko maanaam bu boobaa kon loolu lay daal di tekki dégg nga moo tax mu ne hadhihi qibla amma madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril alayhi salaam moo ne ko la exactement moo tax yeneen kër yi yeneen jumaa yi maanaam dañuy nattab la dañuy dañuy diir rek waaye Madina fii fii imam bi di taxaw noonu fi muy taxaw noonu day jàkkaarloo exactement jëmmi Kaaba voilà te moo tax euh, kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kon xibla gi lii mooy xibla hadith euh, bi waxoon nañ ne la imam Ahmad ibn Hanbal rek moo ko solo imam al-Bukhari fii rek la ko indiwaat ngir ne dafa bokk ci musnad sayyidina Abdullah ibn Abbas boo ko sayyidina musnad Usaama ñëw na ci yeneen xadis ma Abdullah ibn Abbas an Usaama radiyallahu anhu waaye fii ah, ah, ah, xadis musnad imam Ahmad imam imam sayyidina Abdullah ibn Abbas imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu indi na ko xadis numéro deux mille cinq cent soixante-deux maanaam haddathana Abdurrazzaq qaala akhbarana Ma'mar qaala akhbarani Usman al-Jazari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

voilà Kaaba ah, jeex na foo nekk par rapport Kaaba gi la. voilà ah, c'était juste loolu et que ak ah, looloo tax man la Thaïlande ak Malaisie ñoom du ñu ñoom ouest la ñuy féete bu ñuy julli parce que parce que Kaaba gi ouest la leen féete. boo nekkee ci kaw Sham ci suuf sud bi ngay féete bu dee ñun sud est ngay féete su dee Sénégal est ngay féete Afrique du Sud nord est ngay féete Australie nord ouest ngay féete voilà. Euh,

dafa fin c'est-à-dire tey loolu mënul tere maanaam nëbbul suturaalul dëgg-dëgg awra dëgg dëgg-dëgg bi contrairement ak comme man yi ma sol nii nga xam ne dafa ko nëbb complètement voilà mais transparence bi du rek jëmmi transparence bi comme tey par exemple bu ma yoroon ay gants war ma soloon dàll yoo xamante ne couleur bi mu yor mooy comme bi ndox am vert dinaa ko mën def mais le fait que mu nekk loo xamante ne bën bën yi mu yi ci nekk ñoo bëri ba tax muy gis sama couleur daal maanaam mooy dafa yaraax yaraax voilà dafa yaraax xam nga yaraax waaw mën na tekki transparent mais du loolu kese. porosité tamit. Hmm? boobu mu am voilà.

le train et lu leen wutale maadaama maadaama mi ngi stable soo ko su su stableul da ngay comme exactement li ñu wax comme ci gaal gi ni mel comme gaal gi comme bateau bi su stable da ngay taxaw su stable da ngay toog. non non non non mën ngaa julli ci yëpp mais attention loolu mooy sous condition que julli gi yëpp dina fekk ci yoon bi. voilà parce que xam nga mënoo ko arrêté loolu dinañ ko gis mi ngi mel ni ku yéeg euh, d'ailleurs même ci jublu xibla bi day nekk la même chose mooy mi ngi mel ni tey ku yéeg ci kaw euh, fas woo xam ne nanguwut a taxaw dafa màmm heure julli julli bi romb <laughs> da julli ni <laughs> nga ciwee et cetera maanaam yooyu yëpp benn même acte ah non loolu non non moom mooy nga xamante ne du lu ñuy bàyyi sax waaw loolu considération kese la te considération yooyu moom mooy li nga ba mu def su fekkente ne day indi eh, maanaam beneen problème boo mënti maîtriser maanaam su naree indi beneen problème boo xamante ne musiba lay doon ci nit ci voilà maanaam tey mu mën a indi fi mu toll euh, euh, toole impora voilà bu mag ci train bi indi coow loo xamante ne après mu indi ñu ñu euh, dégg nga yoon dégg nga voilà wala yoon am ci maanaam ñu takk der yi am ci yoon ak yu mel noonu mu nar indi beneen xeetu problème yeneen yoo xamante ne voilà bu nar a indi noonu naan yooyu ngant lay daal di doon waaw da ngay toog rek nga nga julli wala na nga taxaw nga julli sauf que doo mën a sujjóot sujjóot rek nga du def parce que mën ngaa taxaw taxaw bi mën ko tey train boo mën ngaa taxaw li nga mënul mooy sujjóot voilà bu dee non loolu man téere yi taxoon mooy wax ak train kii yi sax train yu kii yi mais suñu train yi da ngay mën a julli ah. non mais train train yi d'ailleurs d'ailleurs man dama koo fàtte mais ñaari yoon yi mu mujjee dem Paris yëpp ci train bi laa julli suba te waxtu suba gi parce que waxtu suba gi da doon jot te balaa may yegg day fekk jant bi jóg te te waxtu suba gi du ma fekk du ma mën maanaam heure bi may jógee kër ga du ma mën kii. mais ci train bi daa doon train bi train bi effectivement dafay stable mais ci diggante ci ngay jullee maanaam fii euh, comme ah, ci deux étages la euh, avant toilette bi fi muy nekk couloir yooyu am na couloir yu yu fa nekk mais waaw entre deux voitures waa ci wut voilà am na ay couloir foofu bu bu bu ñàkk effectivement foofu foo jullee du ñàkk voilà wallahu ta'ala alam dafa am beneen question. donc Maqaama Ibrahima effectivement devant la porte Kaaba bi presque. waaw. toujours un peu quelques mètres a waaw muy pour massa ci ci xufu yi. Hmm. wala ci kaw hmm. si. dafa am benn durée bu ko solee ñu nga dañuy wax ne mën nga maanaam amul durée hmm. maadaama nit ki li tax muy massa muy jàppuwaat mooy maanaam mooy luy toon jàppum la maanaam amul janaaba mais loolu waxoon nañ ko biñ ci tollee maanaam loolu dafa dese wóor. li gën a sàmm mooy nga def li jumhur wa rahmatullahi alayhim te mooy ne masaa bi am na juuri mooy mooy te loolu xadiis yeneen la ci boppam sallallahu alayhi wasallam bu boobaa day daa dako day tëj wax ci ndax moo gën a dëgër te moo gën a wér te mi ngi ci saxiix yi ci sunan yi ñoo gën a dëgër mooy ne fan la fan maanaam vingt quatre heures à compter du bi nga xamante ne ci nga commencé masaa c'est-à-dire que boo solee boo yewoo ci suba gi nga nga jàpp nga sol say say xuf nga toog euh, ba gée sa jàpp tojul moment bi mu tojee maanaam nga julli gée ba pare sa jàpp doo ko toj nga daal di fanaanoo noona ak dàll yi wala boog ak xuf yi wala kawas yi noonu mm-hmm. fajar jot ngay jàppuwaat moment boobu ngay masa boo masaa moment boobu à compter de moment boobu ba fajaru ëllëg encore nga masaawaat maanaam mën ngay masaa ba moment ba moment ba nga ko masaawee ci ci démb la boo ko ba masaa moment boobu nag bu njàpp li tojaatee rek jeex na mais loolu moom mooy suñu nekkee ci dëkk bi suñu tukkee am nga trois jours ay guddeem maanaam soixante-douze voilà yoo xam ne lii tax nga dindi ko rek moom mooy war a sangu wala yu mel noonu sangu sa kawar sa parce que par contre boo boo boo am ku amee janaaba faaw da dindi beneen bi ci des bi muy supposé tamit moom mooy mënoo koo sol di sangu ce qui veut dire que ni ñetti fan yooyu yëpp doo sangu. <laughs> voilà loolu loolu tamit beneen voilà mais soo nekkee ci xaal boobu ngaa bañ waaw mais bu dee xaal boobu rek la moo tax boo fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañoo ne euh, lii ñu euh, euh, maanaam sopp nañu maanaam loolu amul durée sauf que sopp nañ àjjuma ba àjjuma ngir àjjuma bu ne dañuy sangu loolu moom moo na ah, voilà ngir àjjuma ne dañuy sangu maanaam sunna bi sunna yi àjjuma loolu moom moo wute lépp waxum rahmatullah wallahu ta'ala